ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم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 gisoon nañ ci abwaabu sutratil musalli suñu jotaay bi weesu baabu istiqbaali rajuli saahibahu aw ghayrahu fi salaatihi wa huwa yusalli buntu jublu gi nga xam ne moom la nit ki di dëgmal di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne moom mooy mbokkam wala boog moom mooy moroomam nit ki góor di jàkkaarloo ak moroomu góoram wala boog leneen wala keneen ci biir julli gi fekk moom ci boppam mi ngi julli gisoon nañ taaliq bi nga xamante ne mooy asaru sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom daf doon sip ci ñu ci loolu xew naka noonu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala gëndale ko comme ni nga xamante ne noonu la booloo ci borom xam-xam yi gëndale rahmatullahi alayhim ci ne daal li nga xamante ne moom lay tekki mooy su fekkente nit ki loolu daf koy perturber waaye nag ndax sayyidina Zayd ibn radiyallahu taala anhu nee na moom loolu daal euh, nekkut loo xam ne lu koy lu garaaw la ci moom ngir ne xam ne ni nit góor du du yàq góor gisoon nañ ci xadiis sayyidati Aisha bi radiyallahu taala anha bi nga xamante ne mi ngi nettali moom ak yenente bi ni mu doon jullee ci euh, kanam di yenente bi sallallahu alayhi wa ak ni nga xamante ne noonu la doon amee aajo di jóg di dem maanaam fekk mais da doon sib ci di jàkkaarloog moom kon loolu day tegtale tamit maanaam ne sib moo tax boroom xam-xam yi sib li nga xamante ne moom mooy jàkkaarloo googu waaye nag jëm maanaam jàpp nañu ne du yàqu julli naka noonu gisoon nañu jëmmi xadis boobu ci baabu salaati xalfan naa'im bunt bi nga xamante ne moom mooy wax mbiru ki nga xam ne moom mooy julli ci ginnaaw aji nelaw ji naka noonu gisoon nañ tamit eh, ne ba gis ke ci baabu tatawwu xalfal mar'a buntu coobarewu maanaam di coobarewu jaamu yàlla ci ginnaaw eh, jigéen maanam di julli ci ginnaaw jigéen ba tey xadiis sayyidat Aisha boobu radiyallahu ta'ala anha moom lañ ci gis eh, naka noonu gisoon nañu baabu man qaala la yaqta'u salaata shay' maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax waxi ña nga xamante ne ñoom ñoo wax te mu nekk xadis boo xamante ne rot na te xadis boobu mu nekk xadisun mawquuf lu ci ëpp ci borom xam-xamu saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum doon ko wax ne laa yaqta'u salaata shay maanaam julli daal dara du ko yàq loolu gisoon nañ ko te gisoon nañ ne xadis la boo xamante ne marfu' bi moom moo da'if waaye ma mawquuf bi moom wér na naka noonu gisoon nañ ci kon xadis boobu noonu ci sayd euh, xadis sayyidat Aisha biir ba tey radiyallahu ta'ala anha noonu mu ko nettalee ñi ko nettalee ci yoonu euh, ci ci yoonu waa Kuufa waaye bi nga xamante ne moom lañ ko nettali ci yoonu waa Madinatul Munawwara yi ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam moom mooy li nga xamante ne moom euh, lañu laajoon al imaam Muhammad ibn Muslim az-Zuhri ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah ñu laaj ko ci julli ndax am na lu koy yàq mu ne laa yaqta'uha shay'un dara du ko yàq daal di ñëw indi xadis bi nga xamante ne moom mooy wax ci googu wàll te moom mooy xadisu sayyidati Aisha bi radiyallahu nga xamante ne moom la ñu wax léegi nag ñu war a ñëw ci inshaa allahu taala bi nga xamante ne moom mooy bunt bi ñuy dugg tey mu ne baabun ida xamala jaariyatan saghiratan ala unuqihi fi salah baabun bunte ngi nii bunt bi dafay leeral ne iza xamala bu fekkente ne dafa yanu yenu jaariyatan ak gone maanaam gone bu jigéen saghiratan goo xamante ne ku ndaw la ala unuqihi ci lo ci ci ci ci ci loosam fi salaati ci biir julli gi maanaam li nga xamante ne moom lay wax moom mooy su fekkente ne da nit ki dafay yor gone bu jigéen euh, fekk muy julli loolu nag leeral gi nga xamante ne moom la ci war leeral gone bu jigéen imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo def comme li nga xamante ne noonu la nekke aadam daa iman di roy ci li nga xamante ne moom mooy waxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu noonu lay royee wax joo xamante ne ak xeet waxin woo xamante ne dafa ñëw ci alquraanul karim lool moom mooy mbaaxam moom imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa baari bari loolu moom moo tax mu daal di wax waxu gone gu jigéen waaye atte gi nga xamante ne moom moo am ci gone gu jigéen gu ñuy yanu ci biir julli moom moo am ci gone gu góor itam bu ñu yanu ci biir julli loolu tamit imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi buntu bi ana li nga xamante ne maanaam di ci leeral ba tey maanaam ci abwaabu sutratil musalli ci buntu yi nga xamante ne ñoom ñooy wax saatu ki nga xamante ne moom mooy julli li tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko fii mooy ne dafay wax ne Euh, dafay dafay wax ne maanaam yanu gi nga xamante ne moom ngay yanu nit ki loolu moom moo gën a garaaw maanaam que nit ki romb sa kanam loolu muy benn waaye am na beneen mbir mu sew boo xamante ne moom la ci namm ndax comme li nga xamante ne noonu lay ñëwee ci xadis bi inshaa allahu taala moom mooy ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam bu yanoo xale bi bu daan julli bu bu bu buy war a sujjóot wala mu rokoo da koy te bu ko tegee jombut xale bi daal di xale bi day daal di nekk ci kanamam maanaam comme xale bi nag day daal di nekk ci kanamam kon digganteem ak miiru jàkka ji nga xamante ne foofu lay nekk loolu day taxaw taxawaayu nit ku la romb te sax moo gën a garaaw ku la romb te ku yanu xale ku yenu xale di julli ku nekk dana xam ne xale bi ñaare boo ko yanoo booy julli boo ko tegee léeg-léeg bu dee ci raam la toll day raam mën naa raam dem romb la dellu si waat mm. naka noonu mën naa dox jaar sa kanam dem dellu si waat loolu su fekkoonte ne day yàqu julli kon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama du ko de loolu moom la imam al-Bukhari di leeral fii rahimahullahu ta'ala amma tey di julli te yanu ko maanaam yanu gone di julli loolu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhur te mooy fuqaha shafi'iyyi ak xanaa bi hanabila rahmatullahi alayhim ak mbooloo ci ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen fuqaha yeneen ngir nangu nañ ko te yoonal nañ ko ngir xadiis bi nga xamante ne moom la ñuy ñëw bi nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ci buntu bi amma li nga xam ne ñooy jumhur maanaam li nga xam ne mooy mazhabu fuqaha u maliki yi ak xanafiya yi rahmatullahi alayhim wala boog ñoo ne xanafiya yi ak maliki yi rahmatullahi alayhim ngir ne xanafiya yi maanaam ñoom ñoo ñoom ñooy mag maanaam ngir euh, loolu ñoom seen ay seen ngir yi ñoom dañoo dag ñoom loolu dañoo bokk dañ koo boole ci li nga xamante ne dañ ko sib waaye li nga xamante ne moom mooy li wér mooy ak ci biir amu ci ak dagan te dagan na te lu wér la ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama daf koo def loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li wér ci boobu masala inshaa allahu taala imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari qaala bil isnaad al muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy Abu Muhammad al-Kala'i at-Tinnisi rahimahullahu taala al-Misri mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne cosaanam moom mooy waa Dimashq la mooy waa Damas moom mooy cosaanam mu demoon nekkoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam nekk nga xamante ne moom mooy kii maanaam nekkoon taalibe imaamu Maalik comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gën o wér ci bu ñu solowee ci imaamu Maalik rahimahullah moom imaam solo na ci maanaam imam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom waaye imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhim solo nañ ci moom lu néew ci ay xadis waaye dafa nekk seen sëriñu sëriñ te nekkul woon seen sëriñ imam al-Bukhari rahimahullahu rek moom moo nekkoon taalibeem maanaam ci waaw ashaabu bu sitta ngir ne dafa teel a génn adduna deux cent dix-huitième année ci la génn adduna rahimahullahu rahmatan wasi'a moom imam mu ne qaala axbarana Malik waxoon nañ la ne rek imaam al-Bukhari rahimahullah suy faral di solowee ci Muwatta dafa bokk ci ñi muy tànn moom mooy al imaam Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi muy Abu Muhammad al-Kala'i rahimahullahu ta'ala bii mu ne axbarana Malik ndax baatu axbarana bii muy wax boo xoolee daa iman moom lay solowee xadiis yi nekk ci Muwatta bu fekkente ne daf koy jëlee ci ku mel ne Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullah amma su ko doon jëlee ci Isma'il ibn Abi Uways dafay wax haddathani Malik ngir li nga xamante ne moom mooy wuute bi nga xamante ne moom la ñoom ñaar noonu la ñu solowee mbir mi donte ñoom ñëpp dañoo jàng téere bi ci kanamu imaamu Malik waaye Ismaïl ibn Abi Uwais moom dafa laaj imam Malik ne ko ndax lii bu ma ko jàngee ci sa kanam ba nga bam ne waaw mu ne ko ndax saa su nekk mën naa wax nag ne haddathani Malik mu ne ko waaw loolu moom moo tax Ismaïl ibn Abi Uwais rahimahullah di wax haddathani Malik waaye bu ñu xoolee ku mel ne imam Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi wala boog Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi wala imam Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif al al-Baghlani muy Abu Raja al al al-Baghlani rahimahullah al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah ak euh, ñoom ñi dañ naan axbarana Malik ngir ne imam Malik maanaam daa iman moom li mu daan def moom mooy la nga daan jàng ci kanamam mu déglu waaye moom doonul woon jàngal loolu moom lu raara raar lu jafe-jafe jafe la woon ci moom moom imaamu Malik imaamu daarul hijra rahimahullahu taala nga xam ne Sufyan ibnu Uyayna rahimahullah daf doon wax naan hadith bi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam naan léegi tey nit ñi di jóge fu nekk maanaam war seen ay gëléem di dem di wuti ji di wuti ku leen leeralal seen diine te duñu gën gis ku gën a xam imaamu Madina bi maanaam mu ne imaamu Malik la ci doon la ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jublu woon comme ni nga xam ne noonu la ko imam Ash-Shafi'i di waxe rahimahullah iza zukira al-ilmu fa malikun an-najmu suñuy tudd xam-xam rek Malik moom mooy biddiw ba imam An-Nasa'i rahimahullah ne ginnaaw sahaaba yi ak tabi'i yi xamuma ko gën a màgg imaamu Malik rahimahullah imaamu Malik mi ngi gën a adduna 93 94e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mi ngi génn àdduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Amir Amir ibn Abdullah ibn Zubair te moom mooy Amir ibn Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam ah, moom ah, nga xamante ne surtout Sayyidina Zubair ibn al-Awwam la radiyallahu ta'ala anhu maanaam ci kaw lool maanaam euh, moom kon maamam mooy Asma bint Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ci la bokkee ci tisku waa kër Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ñu koy wax Abul Harith di ko Abu Abdullah al-Asadi al-Madani rahimahullahu ta'ala dañ koy al-Asadi ngir euh, ne waa Banu Asad la bokk te maanaam euh, ngir ne bint ibn Khuwaylid ibn asad maanaam nga xamante ne di foofu maanaam bokk ak waa kër waa mbokk sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha moom mooy abu abdullah wala abul haris al asadi al madani rahimahullah mi ngi génn àdduna cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu mooy li nga xamante ne moom la imam az-Zahabi nootal rahimahullah euh, imam al-Hafiz ibn Hajar mi ngi nootal rahimahullah cent vingt-cinquième année am na ñuy wax ne cent vingt et unième la waaye lu imam az-Zahabi nootal mooy cent vingt quatrième al imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala nootal cent vingt cinquième année bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye comme niñ ko waxe woon daa iman saa yoo xamante ne borom xam-xam yi wuute nañ rahmatullahi alayhim ci génn adduna nit maanaam ak gadeg addunaam dañuy faral bi jël bi nga xamante ne moom la imam az-Zahabi wax rahimahullahu taala moom euh, moom euh, moom mu bokkoon kon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci taabi'i la bokkoon rahmatullah alayhi al imam ibn Hibbaan ne kaana aaliman faadila maanaam nekkoon na koo xam ne boroom xam-xam la naka noonu noonu la nekkee boroom gëneel euh, naka noonu imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ne aabidun kabirul qadr jaamukatu yàlla la boo xamante ne ak maggi dayo rahimahullahu ta'ala al imam ibnu Uyayna rahimahullah ne ishtara nafsahu min allahi sitta marrat maanaam jënd na bakkanam ci yàlla lu tollook maanaam juróom benn yoon rahimahullahu taala loolu moom mii nga xam ne kon muy boroom xam-xam boo xamante ne bu màgg la rahimahullahu taala nekk koo xamante ne wuute wuñu amul maanaam wuute wuñu ci ne siqa la waaye nag xadiis yi nga xamante ne moom la solo moom bariwul waaye moom ak mbaaxam ak ragal yàlla ak cellitam du loo xamante ne lu euh, lu lu lu lu mu lu ko lu lu lu bette la ba imam ahmad rahimahullahu ne awsaqun naas maanaam moo gën a dëgër ci nit ñi loolu nag xeetu waxen la pour wax ne maanaam buñ doon xool ci ñi gën a dëgër ci nit ñi kooku la maanaam ndayet waaye nag kër ga mu bokk ak maanaam ku mel noonu ñaare bu fa jógewee du doon lekk nekk loo xamante ne luy bette la ah Euh, ndax euh, garabu orange moom bu juree orange loolu du lu bette ah, ah, al yu yumjibul burqaalu dégg nga moom kon euh, sayyidina Amir ibn Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam moom ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta ah, moom waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadiisam mu ne an Amr ibn Sulaym az-Zuraqi rahimahullahu ta'ala tamit bokkoon ci taabi yi mag yi rahmatullahi alayhi mooy Amr ibn Sulaym ibn Khaldat ibn Makhlad ibn Amir ibn Zurayq moo tax ñu naan ko az-Zuraqi al-Ansari rahimahullahu ta'ala bokk ci waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam naka noonu noonu la bokkee tamit ci siqatu taabi'iina yi rahmatullahi alayhim imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala nee na min siqaati taabi'iina wa mashaahirihim maa alimtu shay fiihi shay'an yushin yushinuhu wala yushayyinuhu maanaam xamuma maanaam naka noonu eh, nee na ci eh, siqaat taabi'i la bokk ci waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam bokkoon bokk ñi ci gënoon a siiw xamuma dara loo xamante ne lu ko mën a lu ko ñaawal la amul lenn loo xamante ne lu ñu tudd la ci moom lu ko ñaawal looloo tax eh, al imam al hafiz eh, ibn hajar rahimahullahu taala tamit daan ne eh, min kibaari taabiina thiqa min kibaari taabiina wa yuqaalu lahu ru'ya maanaam ne ku wóor la ci siqaatu taabiina yi la bokk wax nañu sax ne gis na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba ñu war ko mën a boole ci sahaaba yi radiyallahu taala anhum mu ne an abi qataadata al ansaari te moom mooy faris rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala al fursaan ah, nga xamante ne moom mooy gawar gi abu qataada al ansaari radiyallahu anhu te turam moom mooy al haaris ibn rib'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waaye mi ngi gën a siiwee ci abu qataada al ansaari rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci saxaaba yi nga xam ne dañuy faaris rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne dafa jàmbaare woon nekk koo xamante ne ku mag la rahimahullahu taala fekk na xare Uhud ak li nga xamante ne moom mooy xare yi nekk ci ginnaaw bokk ci borom gëneel yu mag yi ci sahaaba yi radiyallahu taala anhu naka noonu xare yi nga xam ne moom la Seydina Ali xare karramallahu wajhahu yëpp mu ngi ci àndoon ak moom radiyallahu taala anhu fekke woon na tamit euh, xandak euh, naka noonu ànd nag yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mboolem xare yi nga xam ne moom la xare ginnaaw Uhud maanaam kon moom Badar rek la fekkewul radiyallahu ta'ala anhu wa ardah amma musnadam cent soixante-dix hadis la moom mooy li nga xamante ne moom lañ solo ci moom ci ay hadis imam al-Bukhari rotal na ci fukk ak ñett bii ci fukk ak ñett yooyu la bokk moom sayyidna Abu Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu nee na anna rasulallahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yusalli daan julli wa huwa fekk moom xaamilun mi ngi yanu umamata bint zaynab bint rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy umamata bint abil aas moom mooy abul aas mooy baayam ah, ah, ah, moom mooy maanaam la tudd di doomu zaynab bi zaynab bi nga xamante ne mooy doomu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam moom moo dog yenente bi nag da ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ba nga xamante ne daf ko daan jël euh, indi ko ci biir jàkk euh, ci biir maanaam bu daan julli ci jàkka ji fekk mu nekk ci kër gi daf ko daan yanu indi ko ci biir jàkka ji maanaam loolu léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñi ngi wuute ndax xew-xew bi benn yoon la xew wala boog daf daan faral di xew léeg-léeg nag am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne rahmatullah dañoo jàpp ne xew-xew bii du benn yoon te loolu moom moo tax fuqaha o Hanaabila ak Shaafi'i rahmatullah alayhim gën a dëgëral ne loolu yow lu ñu yoonal la amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha o Hanafiyyi ak ki Maalikiyyi rahmatullah alayhim wala boog mbooloo mi ëpp ci ñoom li nga xamante ne moom la ñu nootal mooy ne xew-xew bi benn yoon la xew loolu moom moo tax ñoom jàppuñu ko comme loo xamante ne dañ koy yoonal waaye dañ koo jàppee comme loo xamante ne lu ñu mën a def la bu fekkente ne lii moom maanaam soxla gi mu ngi fi. waaye bu fi aajo amul maanaam soxlawuloo téye xale bi ngir mën a julleek moom ba woowaa téye xale bi du nekk lu ñu yoonal amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maanaam masalan amul dara lu war a tax nga téye xale bi xale bi amul lu koy gaañ ci wet gi et cetera maanaam ci cadre fi biir yooyu ñoom bu boobaa du nekk loo xam ne lu ñuy yoonal la bu boobaa dañ koy dugal ci li ñu sit amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndax ndax tamit jëf yu bari yi muy laaj après am amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha o xana shafi'i ak xanaabila rahmatullah alayhim ñoom li nga xamante ne moom mooy seen mazhab mooy ne loola lu yoonal la ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa def lu yàq julleem te it dara waxul maanaam mbir mi bu dee donte buñ jàppoon ne sax benn yoon la xew ne yenente bi sallallahu alayhi wa daf koo def ngir ne dafa am ngant gu xew wala dara lu lu xew ngir ne ci kër gi lu ko jële yanu ko indi ci biir jàkka ji maanaam ñëw taxaw ak moom mënoon na ko bàyyi ci kër ga ndax jigéen ñaa nga fa maanaam kon loolu bu doo fekkonte ne am na lenn loo xamante ne lu war la loolu bu boobaa kon doonu woon ko yanu mu daal di koy indi kon mu ne wali abila Aas ibn Rabi'a ibn Abd Shams moom mooy baayam mooy Abul Aas ibn Rabi'a ibn Abd Shams mu ne fa iza sajada saa yu daan sujjóot wada'aha def ko daan teg maanaam saa yu daan euh, sujjóot rek daka daan daka daka daka daan daka daan teg am na ci riwaaya xadis yoo xam ne daf naan iza raka kaan iza raka wada su daan rukkoo da ko teg am na xadis tamit yoo xam ne dafa boole ñaar yëpp maanaam su daan rukkoo da ko teg bu jugee buy buy jug téyewaat ko suy sujjóot tegaat ko maanaam ñaari possibilité yooyu am na beneen possibilité bi am mooy sooy rukkoo nga teg ko ba sujjóot ba jugaat ba war a taxawaat nga doog koo yëkkatiwaat maanaam muy ñaari possibilité yooyu am maanaam niki noonu mën nga leen a boole itam maanaam mbir mi amul loo xamante ne lu ci maanaam qaa'ida la bu koy téye da kon xadis bi bokk na ci li nga xamante ne moom lañ mu ne wa iza qaama su taxawee nag xamala xaamu daal di koy yanuwaat maanaam moom kon daga daan teg su taxawee jógee taxaw téye wat ko yanuwaat ku téye maanaam loolu day daal di tegtale ne kon euh, loolu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam noonu mu ko defee loolu day tegtale ne jëf ju noonu loolu du yàqu julli ngir ne euh, xale maanaam euh, ndax moom ci bopp sallallahu alayhi wa sallam dafa bokkoon ci jikkoom moom mooy ne ni mu doon doxalee ak xale yi maanaam doxalin bu rafet bi nga xam ne noonu la amee woon ak xale yi ba ne lu ñuy bari lu ñuy nettali la ay xale yu mu ci yoo xamante ne dañuy ndox ci kawam wala yu mel noonu wala boog comme ni nga xamante ne noonu la dale woon kenn ci sëtam yi muy Seydina Hasan wala Seydina Husayn radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne dafay euh, dafay julli mu ñëw yéeg ci kawam. maanaam mu sujjóot mu yéeg ci kawam ba nga xamante ne dañoo mujjoon a foog ne sax maanaam dafa fàttee jóg waaye dafa bàyyi ba xale bi foo ba jóg dem continuer dem yoonam moom mu doog a bi ñu ko laajee lu tax mu ne dama doon ragal ma siggi xale bi daanu ma gaañ ko maanaam ak ni nga xamante ne noonu la kon la ñu gis ne noonu la doon faral di doxale ak ñoom beneen bi ci des moom mooy lu demee nekk bi mu doon xutba xutba ajjuma ba gis Seydina Hasan wala Seydina Husayn radiyallahu ta'ala anhuma ñëw bi muy ñëw di yegsi mu wàcc minbar bi dem téye ko maanaam muy ñëw di xotti sàppe yi mu wàcc minbar bi dem gàttandu ji ko dem téye ji ñëw daal di toxawaat ci kaw doog a yeggale xutbaam daal di ne sadaqallah innama amwalukum wa awlaadukum fitna yàlla wax na dëgg ndax seen alal yi ak seen doom yi ay nattu lañ maanaam loolu maanaam day wane li nga xamante ne noonu la rafete woon jikko ak noonu la daan doxale ak ñoom radiyallahu ta'ala ta'ala anhum noonu noonu tamit mu doon doxalee ak xale yooyu nga xamante ne ñoo bokkoon ak moom jamono comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci hadith sayyidna eh, eh, eh, Mahmoud ibn Rabi'a radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom nee na loolu rek la mokkal ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith bi gisoon nañ ko aqiltu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibn xamsa sinin maanaam man euh, maa ngi mokkal ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam benn seret maanaam bu mu seret sama xar kanam gi ci ndox mu mu naa mu mu sexoon maanaam doon foo ak man fekk boobu man maa ngi ak juróomi at maanaam loolu yëpp day wane ni nga xamante ne noonu la meloon ak sallallahu alayhi wa sallam noonu la meloon ak xale yi loolu tamit day kon nga xamante ne loolu day wane ne loo loolu maanaam hadith bi day tegtale ci ne comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee léegi ne saatir bi imam bi maanaam nit ki bu jaaree ci kanamam loolu amul problème ndax ki yanu xale bi kooku bu tegee xale bi tam xale bi day jaar day mën naa jaar ci kanamam dox dellu si wala yu mel noonu ñaare sax boo fobee xale di julli ñaare boo koy teg nga gis muy raam di dem wala boog mu raam dellu si wala boog mu daal di dox dem dellu si waat nga daal koy téyewaat romb googu noonu te pourtant yàqul julli gi loolu moom mooy li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ci buntu bi ak tamit di leeral ne xale bi mu nekk xale bu góor ak xale bu jigéen tamit amu ci incidence ngir ne euh, xale bi xale bu jigéen la woon maanaam bu doon ne xale bu góor la mën mënoon nañoo wax ne ah kon nag bu dee xale bu góor ah kon moom lañ koy maye waaye kon bu dee xale bu jigéen duñ ko maye waaye xale bu góor xale bu jigéen yëpp dañ ko ciy maye beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom euh, la ñuy jàngee moom mooy mooy li aju ci mbir mi mooy ne ci yanu sobe maanaam sobe nit ki nga maanaam bu amee loo xamante ne daf ko muur ba nëbb ko loolu amul incidence ci julli bi loolu moom mooy lan moom mooy xale boobu mu buñ ko gis ko couché maanaam mën naa am maanaam euh, sobe génne ci moom maanaam te bu boobaa du tere boo ko yanoo nga julleek moom tamit sa julli gi maanaam du ne da ngaa yanu sobe maanaam loolu tamit boobaa mënef na ko cee jànge ñetteelu mbir bi nga xamante ne mënef na ko cee jànge moom mooy li nga xam ne la boroom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim ci bunt bi moom mooy ne euh, day wane ne maanaam tey yanu ab am am benn am ab maanaam ab njaay àll comme nit ki yanu muusam wala bëy wala xar wala yu mel noonu ci biir julli gi loolu yàqul julli gi maanaam loolu yëpp day tegtale ne euh, loolu du yàq julli gi te it du tax nit ki maanaam sobewu ci biir julleem loolu maanaam euh, feek mbir mi laalu ko loolu mooy ne sobe maadaama laaloo ko mubaasharatan maanaam laaloo ko loolu du yàq sa julli naka noonu moo naka noonu tey bu ñu bu ñu doon wasifa fii ñu ne jawaratul kamal masalan boo ñuy wasifa il faut que ñu nga am laab te laab maanaam sobe warulaa laal boo téyee xale bi xale bi même bu dee dafa tuur ndox ci coucham ak yooyu wala mu dem àll wala yu mel noonu loolu yàqul dara maanaam maa daama yow mbir mi laalu la directement maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy atte ci buntu laab boobu euh, euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala ñu ko indiwaat xadis numéro cinq mille neuf cent quatre-vingt-seize ci bi nga xamante ne moom mooy euh, ci kitaabul adab euh, ci baabu rahmatul waladi wa taqbilihi wa mu'anaqati maanaam buntu euh, di fóon maanaam yërmande gi ñu war a am ci xale yi ak fóon gi nga xam ne moom lañ leen di fóon dégg nga ak mi nga xamante ne noonu lañuy ñuy noonu lañ leen di maanaam noonu lañ leen di yanoo ci loos waaw dégg nga Euh, imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala indi war na ko foofu imaamu Malik bi nga xamante ne ci moom lañ jëlee xadis bi indi na ko xadis numéro quatre cent soixante onze imaamu Muslim indi na ko ñetti yoon xadis numéro cinq cent quarante trois imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro neuf cent dix sept ba neuf cent vingt yëpp neuf cent dix sept neuf cent dix neuf ak neuf cent vingt imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro sept cent onze huit cent vingt sept mille deux cent quatre euh, euh, ak mille deux cent imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro vingt-deux mille cinq cent dix-neuf vingt-deux mille cinq cent vingt-quatre vingt-deux mille cinq cent trente-deux vingt-deux mille cinq cent soixante-dix-neuf vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-neuf vingt-deux mille six cent quarante-cinq ak vingt six cent cinquante et un kon ñooñu moom mooy waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba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 sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin wa radiyallaahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil aarifiina wa imaami siddiiqiina mawlaanaa abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiina wa ahli tariiqatihil faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du qaala al imaam amiirul mu'miniin Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari bil isnad muttasil fi awwal kitab ilayhi baabun idha salla ila firashin fihi ha'id mu ne baabun bunte gi nii salla bu fekkente ne dafa julli nitki ki dafa julli ila firashin dem ci lal boo xam ne fii nekk ne ta ha'idun ki nga xamante ne moom mooy aji gis mbërëg loolu imaam al-Bukhari dafay wax ba tey maam di leeral ci biir bunt yi nga xam ne moom lay wax maanaam ne julli ci nit ki nekk ci sa kanam bu fekkente ne tudd na bu fekkente ne góor la wax na bu fekkente ne dafa jàkkaarlook yow wax na su fekkente ne jigéen la wax na su fekkee léegi nag muy wax bu fekkente ne jigéen xale xale la wax na ko bu dee xale la donte xale bi xale bu jigéen la waaye mi ngi wax nag léegi su fekkente ne euh, léegi nag mag la waaye da yamul ci nekk mag waaye dafay gis mbërëgam léegi nag muy wax ne maanaam lii yëpp ngir di leeral rek ne julli dara du ko dog maanaam di indi teqantal ci boobu xeetu masala loolu moom moo tax muy indi xadiis yi di indi euh, bunt yi euh, rahimahullahu taala di leeral ne loolu su amee tamit julli gi maanaam julli gi dana wér mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaabi lay xaddathana amr ibn zuraara te moom mooy amr ibn abi amrin Euh, abu amran boobu moom moom la ñu wax zuraara zuraara ibnu waaqid al-kilaabi noonu la tudd ñu koy wax abu amran moom dàqantalam moom mooy abu muhammad al-kilaabi al-kilaabi an-naysaabuuri rahimahullahu taala bokk ci taabii taabii rahimahullah te moom mooy al imam bi euh, nga bu màgg boobu rahimahullahu taala ñi nga xamante ne ñoom la solowee ci ñoom moom mooy ku mel ne al imam hushaym ibnu bashir al-waasiti ak ku mel ne yaxya ibnu zakariya ibnu abi zaida ak ku mel ne abdul aziz ibnu abi xaazim ak sufyaan ibnu uyayna ak ziyad ibnu abdullahi al bukkai ak al imam ismail ibnu ulayya ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci boobu tabaqa rahmatullahi ala al jamii naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñoo soloowee ci moom moom mooy imam al buxaari ak imaamu muslim ak imam annasai ñoom ci waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñett ñii rek ñoom ñoo soloo ci moom te ñoom rek ñoom ñoo indi ay xadis seen ay xadis ci si ci seen ay ñoom ñoo indi ay xadiisam ci seen i téere ay bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo soloo ci moom mooy Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ak Abu Muhammad ad-Daarimi ak Ibrahim ibn Abi Talib ak al-Hasan ibn Sufyan ak Abul Abbas as-Siraj ak eh, eh, Musaddad ibn Qatan ak bokkut ak eh, sëriñ ñoom imam al-Bukhari bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seen génération yooyu imam rahmatullahi ala al-jami' imam al-Bukhari rahimahullahu taala nee moom eh, Amr ibn Zurara rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna deux cent trente-huitième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa alihi qaala nee na axbarana Hushaym mooy ibnu Bashir imam bu màgg boobu rahimahullah mooy Hushaym ibnu Bashir al-Wasiti Hushaym ibnu Bashir ibnu al ibnu Dinar al-Sulami te Abu Muawiyata as-Sulami al taala Eh, nga xamante ne moom cosaanam Buxaara la waaye nag mu nekk sëriñ bu mag nekk boroom xam-xam bu sell rahimahullahu rahmatan waasi'a eh, moom Hushaym bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu njëkk a génn eh, ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy njëkk bind ay téere ba pare teg ko toftale ko ci ay toftale ko ci ay xadis bunt toftale ci ay ay buntu fiq mm-hmm. comme ni nga xamante ne noonu la imam al Suyuti wax rahimahullahu taala wa awwalul jaami'i bi eh, wa awwalul jaami'i bi eh, fil abwaabi ah, jamaa'atun fil asri zuqtiraabi kam ni Jurayjin wa Hushaymin Malikin maanaam mooy Hushaym boobu Hushaym ibn Bashir kam ni Jurayjin wa Hushaymin malikin wa ma'marin wa waladul mubaraki maanaam muy leeral nañ ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk bind téere xadiis ba pare tegtale ko ci ay buntu nga xamante ne mbooloo lañ ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom ñoo xamante ne ci benn tabaqa bi lañ bokk ci benn génération bi lañ bokk moom mi ngi gane àdduna cent quatrième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ñu gis ne ñoom imaamu Malik fukki at lañ ko mage rahmatullahi alayhim mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-troisième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta rahimahullahu rahmatan waasi'a mu ne an Shaybaani te moom mooy Souleymane Ibn Abi Souleymane euh, Shaybaani rahimahullah maanaam euh, euh, Souleymane Ibn Fayruz ash-Shaybani rahimahullah muy Abu Ishaq al-Kufi nga xam ne waa Kufa la rahimahullahu rahmatan wasi'a mi ngi génn àdduna 138e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, nekk bokk na tamit ci maanaam ci siqaat la bokk waaye comme ni ko imam an-Nasa'i wa rahimahullah ak imam Ibn Hibban ak imam al-Ijli rahimahullahu ta'ala imam az-Zahabi nee na ahadu a'immatul a'lam ittafaqu ala thiqatihi maanaam kenn la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy imam ñi ràññee ko ñi dëppoo nañ ci seen ci ne kooku thiqa la euh, comme le imam al-Hafiz ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala wax ne thiqatun hujjatun inda jami'ihim maanaam ku ku wóor la te ku dëgër euh, naka noonu euh, koo koo xamante maanaam fa fa fa ñëpp bor la fa ñëpp comme ni nga xam tamit Abu Bakar ibn Ayyash nee na faqihul xadis maanaam borom xam-xamu mu la tamit ci xadis yi muy jàng maanaam ku ko dégg la am ci dégg-dégg bu leer euh, rahimahullahu taala euh, kon euh, moom mi nga xam moom nag mi ngi génn àdduna comme ni nga xam ne 138e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tamit ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Abdullah ibn Shaddad ibn al-Had rahimahullahu taala moom eh, moom mooy kon abdullah ibn shaddad ibn usama ibn amr ibn abdullah ibn jabir xamante ne usama bi nga xam ne mooy maama moom moom la ñuy wax alhaad moo tax ñu naan ko eh, abdullah ibn shaddad ibn alhaad rahimahu mooy abul walid almadani summa alkuufi rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ki nga xamante ne euh, moom euh, ci ci taabii la bokk rahimahullahu taala euh, bokk ci seen ponkal yi rahimahullahu taala nga nga xamante ne moom jànge wala dégg na ci sayidna ali ibnu abi talib radiallahu taala anhu wa ardah kon moom ci la bokk rahimahullahu taala comme ni ko mbooloo ci waxee comme imam al ajali ak imam al xatib al baghdadi rahimahullahu taala moom euh, mu ne mun bokk na nag ci li nga xamante ne tamit moom lañ ko tuumaal ci lenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne moom dafa nekkoon koo xamante ne euh, dafay euh, am xalaatu chi chia yi maanaam comme ni nga xam ne la imam ibn Saad di wax nee na siqa ci xadis waaye kaana chiiyan maanaam chi chi chia la naka noonu yaqub ibnu shayba noona kaana yatashayyahu da doon am pas-pasu chiiti maanaam kooku tamit loolu tamit maanaam mu nekk loo xamante ne euh, lu mata bàyyi xel la ci moom euh, waaye nag terewut loolu comme le al imam alxafiz ibnu xajar rahimahullahu taala nee na euh, nee na wulida ala hadi nabii sallallahu alayhi wa wa zakarahu al-Ijli min na taabi'iina siqaat wa kaana ma'duudan fi l-fuqahaa maanaam mi ngi gane àdduna ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye euh, maanaam gisu ko moo tax moom muxadaram la maanaam moom la ñuy wax muxadaram maanaam waaye imam al-Ijli boole na ko sax ci ponkali taabi'i yi ñu wóor ñi ñu dëgër ñi boole nañ ko tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa yi rahmatullahi alayhim waaye ñi nga xamante ne rek moom mooy ñuul ci soow mi moom mooy daal dafa am pas-pasu pas-pasu chiite yi loolu waaye nekkul koo xamante ne maanaam ku léeg-léeg ñu ne diw dafa am pas-pasu chiite yi fekk liñ ci jublu mooy euh, dafa dafa dafa dafa dafa jiital Seydina Ali ci kaw Seydina Usman mm-hmm. radiyallahu taala anhu loolu maanaam léeg-léeg ñu wax ko ñu wax ni kii maanaam dafa am pas-pasu chiite yi fekk loolu lañ ci jublu mm-hmm. wala boog mu nekk koo xamante ne dafa jàpp ne maanaam dafay dafay gënale Seydina Aliyun karramallahu wajhahu waaye ci wàllu waaye jàpp na ne yeneen saxaaba yi tamit maanaam jox na leen gëdd ga ñu war ak yu mel noonu boobu xeetu siit moom dangereux wul donte njuumte am na ci ci pas-pas bi njuumte am na ci waaye dangereux wul fi muy dangereux wi fi muy demee ba garaaw mooy bu fekkente ne nit ki dafay wëlbatiku di ŋàññ saxaaba yi radiyallahu anhum mooy ra rafida yi mhm. mooy voilà te loolu mooy mazhab bi gën a siiw bu ñu wax siiti mhm. ñoo ñoo gën a siiw ci siiti mooy rawafida yi mhm. dégg nga kon euh, loolu moom mu ne xaala nee na axbarat nii xabaara na ma xaalat yi euh, sama tante Maymuna bintul Xaaris radiyallahu taala anha te moom mooy sayyidatu Maymunata bintul Haaris al ta'ala anha moom muy ummul mu'miniina al-Aamiriyatu al ta'ala muy nekk dàqantalam moom sayyidatu Maymunata bintul Haaris radiyallahu ta'ala anha wax nañ ne turam moom moo nekkoon Barra waaye Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ko soppi ne ko tuddal Maymuna ndax loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën wax nañ ne mi ngi génn àdduna juróom fukkeelu at ak benn ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax nañ juróom fukke juróom benneelu fukk ak ñett wala juróom benneelu fukk ak juróom maanam wax nañ ci ay wax yu bari waaye amaan na bi ci gën a dëgër inchaa allah mooy ne juróom fukkeel ak benn muy cinquante et unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy denc boobu mooy juróom-ñaareelu at ginaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidat maymunata radiyallahu ta'ala anha moom eh, bokk na ci li mu ràññeekoo ko maanaam maanaam maanaam moom bokk na ci ne maanaam ci fukk maanaam ci soxna yenente bi la bokk sallallahu alayhi nekk tamit borom xel ak naka noonu boroom diine gu màgg mm-hmm. rax radiyallahu taala anha li nga xamante ne moom mooy musnadam yëpp buñ maanaam mooy juróom ñaari xadis moom moo nekk ci saxiix yi ci maanaam ci téere ci musnadam yi waaye lépp lépp mu ngi toll ci fukk ak ñetti xadis maanaam fukk ak ñetti xadis la yoo xamante ne juróom ñaari ñi ngi ci ñaari saxiix yi imam al-Bukhari wéetoo ci benn xadis imam muslim wéetoo ci juróomi xadis ci xadis sayyidatu maymunata radiyallahu taala anha annaha qaalat nee na kaana nekkoon na firaashi samalal xeyaala nekk loo xamante ne dafa jàkkaarloo ak musalla julliwaayu annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam farum fa rubbama léeg-léeg sax waqaa dana rat thawbahu ak yërim mbalaanam àll ya sama kaw wa ana fekk ala firaashi maa ngi ci sama kaw lal loolu nag li nga xamante ne moom moo tax imam al Buxaari rahimahullahu taala indi ko fii maanaam indi bunt bi fii di wax ne li nga xamante ne moom mooy ne euh, léeg-léeg mu fekk ko maanaam mu tëdd ci kaw lalam loolu ñaari mbir mën na cee am bu njëkk bi moom mooy ne imam al Buxaari rahimahullahu taala daf koo wax fekk jamono joojo euh, moom daf doon daf doon daf doon tëdd Euh, da daan da tëdd di nelaw fekk maanaam mu jàkkaarloo ak yenente bi sallallahu alayhi wa maanaam lalam lalu sayyidat Maymuna fi mu daan tëdd radiyallahu anha ak moom jullikaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy euh, basan gi mu daan lal wala sijaada gi ci néegu sayyidat Maymuna radiyallahu anha kon wuute na ak néegu sayyidat Aïcha ndax néegu sayyidat Aïcha radiyallahu anha lal bi benn la maanaam ndax néeg bi dafa xat bu ko wuute nag néegu sayyidat Maymuna radiyallahu anha bi nga xamante ne da daan am place bu mu mujjoon jullee te bokkut ak lal bi fi muy ne maanaam muy ñaari xeetu néeg yooyu benn bi ci maanaam bu daan julli nag mu ne da daan taxaw da daan tëdd ci kanamam mu ne léeg-léeg sax yére moom bi mu sol yenente bi sallallahu salaam wasallam bu daan sujjóot wala yu mel noonu mu daal di koy laal ama nag loolu li nga xamante ne moom dafa am nag ci imam al-Bukhari rahimahullah daf ko wax fii mën nañoo wax ne waaw hadith bi ana nan lay tegtalee ne kem jigéen ji dafa dafa dafa ah, gis mbërëgam mm-hmm. ngir ne daf koo wax ci jamono ji nga xamante ne moom mooy gis jamono ji nga xam ne moom la jigéen ji di gis mbërëg mm-hmm. boobaa tontu bi moom mooy ñaar bu njëkk bi moom mooy ne dañuy wax ne bu fekkente ne foofu la daa iman maanaam maanaam moom foofu lay tëdd te foofu la yenente bi sallallahu alayhi wa daan jullee loolu moom mooy ne ah, kon jamono jooju daan na ko fekke léeg-léeg mu am mbërëg da maanaam mënta ñàkk bés mu am mbërëg mu julli fekk mu ngi julli noonu ci kanamam ci xaal boobu loolu mooy benn bi ñaareel bi ci des nag moom mooy ne dafa bokk ci riwaayaat yi nga xamante ne moom moo rotte gisoon nañ xadis bi xadis numéro 333 ne dafa nekkoon daan gis mbërëg gisoon nañ ko ci kitaabul xayd maanaam ne daan na gis mbërëg maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di julli mu jàkkaarloog moom loolu day tegtale ci anam gu leer ci ne kon loolu maanaam amul benn problème boo xamante ne moom moo ci nekk xadis bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko junjee léegi imam al Bukhari rahimahullah indi na ko xadis numéro 333 ak 379 119 dina ko indiwaat léegi insha allahu taala ci xadis numéro 518 imam muslim indi na ko xadis numéro 513 ñaari yoon imam abu dawud indi na ko xadis numéro 369 ak 656 imam ibn Maaja indi na ko xadis numéro 653 imam ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 26804 26806 vingt-six mille huit cent sept ak vingt-six loolu moom mooy li nga xam ne moom la ko indi kon waa asxaabu kutubu sitta ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko indi moom mooy imam al-Bukhari imam Abu Dawud imam imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja amma imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Abu Nu'man te moom mooy Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi rahimahullahu taala muy dàqantalam mooy Abu Nu'man al-Basri ñu naan al-Arim mu daal di siiwee noonu te moom lañ ko daan tuddee mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci siqaat yi rahmatullahi alayhim maanaam eh, xelam nag dafa mujj jaxasoo ci mujjantalug dundam loolu moom moo tax euh, li nga xam ne moom la imam abu hatim ar-razi rahimahullahu taala wax ne képp koo xamante ne soloo na ci moom ginnaaw wala mu déggee ci moom laataa deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu boobaa la mu dégg wér na ammaa ku déggee ci moom nag ca gannaaw ga déggam wérul te moom mi ngi génnaat na deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te imam al-Bukhari rahimahullah moom dafa déggee ci moom laataa loola loolu moom moo tax ay waxam wér imam al-Bukhari nag rahimahullahu taala soloo na ci moom téeméeri xadis am na yuñ ci jot a romb imam euh, euh, ñi ci des tamit maanaam waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ci moom ba mu des imam at-Tirmizi rahimahullahu taala comme niñ ko waxe woon moom solo na ci keneen koo xamante ne moom ngi tudd Abu Nu'man te moom mooy al-Hakam ibn Abdullah al-Ajli kooku nag maanaam moom euh, wér na gaa waaye day faral di juum ci ay nettaleem rahmatullahi ala jamii mu ne qaala xaddasanaa abdulwahid ibnu ziyad te moom mooy imam al abdulwahid ibnu ziyad al abdi rahimahullahu taala dàkkantalam nekk abu ubayda wala abu bishr al albasari nga xam ne waa basara la rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 166e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mu nekk koo xamante ne euh, Euh, mu nekk koo xamante ne da borom maanaam euh, borom bi subhaanahu wa daf ko sëgal mu nekk mu mu sàkku xam maanaam mu am xam-xam bu bu yaatu ci ci ci euh, ca nekkoon dëkkoon ca basara te nekkutoon koo xamante ne daf daan wër di sàkku xam-xam maanaam sonn sonn ci googu sonn comme ni nga xam ne ñi ci des noonu lañ daan defee fu nekk ñu daal di dem imam maanaam ñu boole mu bokk ci taabii taabii yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci génération bi mu génn àdduna cent soixante-seizième année maanaam ci taabii taabii lay ra bokk rahimahullahu taala nekk koo xamante ne euh, ku dëggu la ku wér la waaye ñenn ñi jàpp maanaam ñu bëri maanaam li ëpp wax nañ ne siqa la mm-hmm. Euh, comme ni nga xamante ne noonu la ko mbooloo euh, waxe Yaxya ibnu Ma'in nee na siqala ah, ki nga Abu Hatim ar-Razi nee na siqala imam Abu Zur'at ar-Razi nee na siqala euh, imam an-Nasa'i nee na amul lu aay ci ay mbiram maanaam loolu <laughs> mooy laysa bi ba amul ay mbiram maanaam waaye Euh, xaqiqatan problème bi nga xam ne moom rek la am moom mooy bu fekkente ne dafa solo ci imam Amash al Amash rahimahullah solo solowee ci moom loolu moom maanaam am na luñ ci mën a wax comme ni ko imam al-Hafiz ibnu Hajar rahimahullahu taala waxe euh, imam al-Ijli moom daf ni ku ko jamit maanaam jam gi mu koy jamit ay du du du ko wàññi dara maanaam rahimahullahu taala hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala nee na xaddasanaa asheybaani suleyman te moom mooy ibnu fayruz bi nga xam ne gis nañ ko léegi mu ne qaala abdullah ibnu shaddad te mooy ibnu lhaad bi nga xam ne gis nañ ko léegi ah, rahmatullahi alal jamii mu ne annahu qaala nee na sami'tu dégg naa maymunat muy saydat maymuna radiyallahu taala anha bi nga xam ne moom gis nañ ko léegi ah, taqulu mu ne kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli muy julli wa anaate fekk man ilaa janbihi maa ngi ci wàll wetam naa'imatun di aj nelaw fa iza sajada bu daal di sujjootee sax asaabanii dana ma laal sawbuhu mm, ak mbalaanam wa ana fekk man haa'idun maa ngi amee mbërëg kon mu daal di leeral li nga xamante ne moom mooy li mu lën lëntoon ci hadis bi nga xamante ne moom mooy li weesu mooy bunt bii nga xamante ne moom mooy li weesu mu ne wa zaada te yokk na ci musaddad te moom mooy ibn musarhad bi nga xamante ne euh, gis nañ ko mooy euh, sëriñu imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne an Xaalid te moom mooy al euh, Xaalid ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Yazid muy dàkkantaram nekk Abu Muhammad wala Abul Husaym al-Wasiti at-Tahan rahimahullahu taala génn àdduna 179e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naam Abul Haysam abul husayn abul haysam alwaasiti wala abu muhammad ah, rahimahullahu taala at-tahhaan ah, eh, eh, dégg nga ah, ku wér ay xadis rahimahullahu taala moom tamit ku wér la mu ne qaala nee na xaddasanaa suleyman ash-shaybaani maanaam loolu moom mu ne suleyman muy ibnu fayruz bi nga xam ne gis nañ ko léegi rahimahullahu taala moom it yokk na ci wa ana xaa'id te fekk man damaa gis mbërëg maanaam nga gis ne kon xadis euh, bi euh, dafa ñëw ci ay riwaaya yi mu ñëw yi dañ ci gis ne euh, leeral na ne moom dafa ame woon mbërëg ci riwaaya bu njëkk bi nga xam ne moom la ci imam al-Bukhari indi def koo indee mu jële ko ci alxasan ibn mudrik mu jële ko ci yaxya ibn xamaat moom mu jële ko ci abu awaana Euh, te moom mooy al Waddah ibn Abdullah al Yashkuri mu jële ko ci Souleymane Souleymane bi mooy euh, Shaybani moom mooy madaarul xadis euh, ñaareelu xadis bi nga xamante ne indi na ko moom mi ngi ko solowee ci imam Musaddad bi nga xamante ne moom lay wax fii ni moom la doon wax naan wa zaada Musaddad maanaam moom mu soloo ko ci Xaalid mu soloo ko ci Souleymane ah Shaybani bii nii kon foofu moom maanaam te boobu gisoon nañ ko. ci kitaabu salaa gisoon nañ ko baabun iza asaaba thawbul musalli imraatahu iza sajada gisoon nañ xadis boobu maanaam bi nga xamante ne dafa ne woon ne xaddasana musaddad euh, te moom mooy ibnu musarhad bi nga xamante ne moom lañ wax léegi ne te waxoon ne sëriñu imaam al buxaari mooy ku siiw ki rek nga xam ne imaam al buxaari na ci moom 379 xadis Euh, ñu ngeen génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te imam Abu Bukhari imam Abu Dawud ñoom ñaar rek ñoom ñoo solo ci moom te mu am ci euh, Tirmidhi ak an-Nasa'i ay xadis yu néew euh, rahimahullahu taala moom mooy imam Musaddad boobu moom al wax nañ ko léegi rahmatullah al jami' maanaam nga gis ne kon moom la solo ci ñaareelu maanaam beneen xadis bi mooy beneen riwaaya bi mu ñëw ci Souleymane ñetteelu xadiis bi mu solo mooy bi ñu gis léegi moom mooy bi nga xam ne daf ko jëlee ci Amr ibn Zurara mu jëlee ko ci Hushaym ah, al-Wasiti mu jëlee ko ci Sulaymaan ash-Shaybani maanaam nga gis ne kon ah, indi na ko ñeenti yoon ah, bii nag beneen bi ci des mu bi mu ko indi moom mooy bii nii mooy bi mu jëlee ci Abu Nu'man mu jëlee ko ci Abdul Wahid ibn Ziyad mu jëlee ko ci Ash-Shaybani kon xadis bi dafa dëgër maanaam même bu amoon tey ñoo xamante ne dañ naan leen xëy na kii jam nañ ko xëy na kii nangam mm-hmm. maanaam bu ñu boolee càllale yépp dañu gis ne dafa dëgër maanaam te dafa sampu sampu doj yi dégg nga euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee léegi euh, gisoon nañu taxriiju xadis bi walillahi alhamdu wal na xadis bi fii mooy fi ñu mujjee fi nga xamante ne moom lañ koy gis insha allah kon boobu tamit jàll na dootuñu ko gisati insha allahu taala mu ne baabun hal yaxmizu rajulu mraatahu inda sujudi li kay yasjud baabun bunte ngi nii hal ndax yax yaxmizu dana dana kobas ndax dana kobas ar rajulu waa góor gi imraatahu soxnaam inda sujudi faf sujud ga li kay bu ko defee yasjuda mu mën a mu gën a mën a sujud maanaam loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam mu indi buntu bi ngir leeral boobu masala ak li nga xamante ne moom moo ci aju Euh, maanaam mooy ne ndax bu fekkente ne julli googu li muy laaj moom mooy dafa ndax wér na wala wér maanaam moom mooy ndax bu ko laalee am yére yu mu laal ci moom wala boog mu am loolu lu ko laal ci moom comme niñ ko gisee woon ci xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha te boobu lay indi te doon wax ne jamono jooja kër yi tamit amuñu woon ay euh, lampe mu ngoog xadis boobu lay indi fii léegi mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awal kitaab ilay haddathana Amr ibn Ali te moom mooy al imaam Amr ibn Ali ibn Bahr ibn Kunayz as-Sayrafi al-Bahili al-Basri rahimahullahu ta'ala te moom waa Basra la di bu mag muy Abu Hafs al-Basri as-Sayrafi al-Bahili rahimahullahu ta'ala muy imaam bi nga xamante ne bokk na ci imaam yu mag yi mi ngi gane àdduna 167e année Euh, taqriban maanaam ci lu jege 160 ci année environ ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nettali jëlee ci euh, euh, ay xadiisam mi ngi ko jëlee ci Yazid ibn Zuray' ak Abdul Aziz ibn Abdus Samad al-Ami ak Khalid ibn al-Haris ak imam Gundar Muhammad ibn Jaafar ak Sufyan ibn Uyayna ak Waki' ibn al-Jarrah ak Yahya ibn Sa'id al-Qattan te moom lay jëlee ci moom tamit suñu xadiis bi insha allah ak Fudayl ibnu Sulaymaan an-Nimyari ak Mu'tamir ibnu Sulaymaan ak Yazid ibnu Haarun ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo mel ni ñoom daan na wàcc daan dem eh, ci Sulaymaan ibnu Harb eh, te eh, ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam wala ba kuufa ak makka ak maanaam moom Sulaymaan ibn Harb daan na wàcc ci moom Euh, daan ko seeti ji bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ponkalu kilifa yi nga xamante ne dañ ay maanaam euh, ay xujja maanaam ay lay lañu euh, bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la ràññeekoo mooy ñi solowee ci moom bokk na ci ñi nga xam ne waa asxaabu kutubu sitta ñëpp dañoo soloo ci moom ñoom mu nekk seen sëriñ maanaam boo demee ci téere yëpp di nga ci fekk Amr naa Ali al-Fallas li mën nañ ñoon Ah, rahmatullahi alayhi maanaam ñoom ñëpp maanaam comme ni ñu gisee ñoom Muhammad ibn Bashar Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi Muhammad ibn Isma eh, eh, eh, ah, ah, Musa az ñoom ñi maanaam da nga ci fekk al ali Amr ibn Ali al-Fallas rahimahullahu ta'ala bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy génération ñoom imam Ahmad ibn Hanbal ah ñu daan ànd nekkoon ay xarit tamit ah dégg nga génération boobu ñooñu la bokkoon am na ñuy wax saduq la waaye siqala xaqiqatan siqala bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom mooy imam abu zurata ak abu xaatim ah, ñi nga xam ne ñoom ñu arrazi rahmatullah alayhim ak al imam ibnu abi dunya ak abdullah ibnu ahmad mooy doomu imam ahmad ibnu hanbal bi ah, rahimahullah taala ak imam muhammad ibnu yahya ibnu mandah ak ñooñu ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñoom ñëpp seen sëriñ la euh, rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna bisu àllarba boo xamante ne juróomi fan moo desoon ci weeru Dul Qaada ci atum 249 ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko waxee léegi ay xadiisam maanaam moom sëriñu waa asxaabu kutubu sitta la rahmatullahi alayhim moom mu ne annahu qaala qaala qaala mu ne xaddasanaa yaxyaati moom mooy ibnu said bne farrux alqattaan rahimahullahu taala imam bu màgg boobu gane àdduna saa vingtième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala nee na xaddasanaa ubaydullah te moom mooy imaam bi nga xamante ne moom mooy ubaydullah ibnu omar ibnu xafs ibnu aasim ibnu omar al-Qurashi rahimahullahu taala muy Ubaydullah ibn Umar al-Umari rahimahullahu taala muy Abu Usman waa madinatul munawwara la ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam génn àdduna 147e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi qaala haddathana alqaasim te moom mooy alqaasim ibn muhammad ibn abubakar siddiq te sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala mooy abdullah ibn abi quhafa mi baayam radiyallahu anhu moom mooy osman la tudd mooy amir ibn amr ibn ka'b ibn sa'd mooy mooy moom ñaan waa banu Taym Taym ibnu Murra di ma do so di mbokk yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. euh, moom mooy euh, kon euh, al-Qasim ibn Muhammad moom mooy abu Muhammad wala ñu koy abu Abdurrahman mm-hmm. rahimahullahu taala bu di waa madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam ñu naan ko almadani albikri mm-hmm. maanaam dañoo ne albikri mooy koo xamante ne aboubacar mooy mooy maamam maam naan ko albikri monsieur Mouhamed albikri bi ñuy wax maanaam lool na albëkri dégg nga moom la baakarit <laughs> naan am na sëriñ bu tudd albëkri dégg nga xanaa dégg nga ko bëkri maanaam <laughs> am albëkri mm. <laughs> dégg nga maanaam Eh? ah waaw moom mooy kon si mm, eh, aw abu abu muhammad al bikri eh, rahimahullahu taala mooy al qasim muhammad bokkoon ci fuqaha as-sab'a yi rahmatullah alayhim génn àdduna cent sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom en fait génnul àdduna ci moom moroomam yi bi ñuy génn àdduna ci quatre-vingt-quatorzième année quatre-vingt-quatorzième année moom génnul àdduna année boobu moom moom dafa dem génn àdduna cent sixième année ah ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk koo xamante ne ah, sëriñ bu mag la woon boroom xam-xam bu mag nga xamante ne ci ci gën a dëgër bu ñu solowee ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha la bokkoon comme ni nga xam moom ak Urwata ak ah, ah, ak ginnaaw ñooñu maanaam ñoom ñoom Aswad ñooñu rahmatullahi ñoom bu ñu solowee ci sayyidat Aisha radiyallahu taala anha maanaam maanaam comme ni ñuy waxee rek xaddis wala xaraj nettali loola te bul amul dara looy seet ci mbir mi ndax amul benn problème bu ciy am maanaam euh, imam maanaam al qasim ibnu muhammad ibnu abubakar radiallahu taala anhuma radiyallahu taala anhum euh, moom baayam mooy Muhammad ibn Abubakar bi nga xamante ne mi ngi teel a mi ngi génn mi ngi gane àdduna at bi yenente bi sallallahu alayhi a génn àdduna moo tax ñu boole ko ci saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam ngir ne euh, moom bokk na ci saxaaba yi ci ci at ci wàllu maanaam bu ñuy xool kan mooy saxaaba ak kudul saxaaba mm-hmm. waaye bu fekkente ne ci wàllu riwaaya la moom ci taabe yi lay bokk maanaam ngir ne jotuta solo dara ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay alqaasim muhammad bi rahimahullahu taala ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta moom mu ne Euh, an Aisha mooy ummul mu'minina radiyallahu anha xam ngeen euh, euh, moom mi al-Qasim bin Muhammad moo tax imam Malik daan wax naan rahimahullah bokk na ci borom xam-xamu fiqhul islam ji maanaam mi nga xam ne rawatina ci biir Madinatul Munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam moo tax ku ñu fa màggaloon la rahimahullahu taala mu mu ne mu jële ci baa ci tantam c'est Aisha ummul mu'minina radiyallahu taala anha di sayyidat Aisha bint Abubakar as-Siddiq radiyallahu taala anha te moom mooy Abdullah ibn Usman radiyallahu taala moom mi nga xam ne mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa di borom jaleere yu kawe ak borom yu màgg ya radiyallahu anha di soppe yenente sallallahu alayhi wa ay xadisam ñu ngi sitta imam maanaam mustadrak mooy deux mille deux imam al Bukhari Muslim dëppoo nañ ci cent soixante-quatorze xadis xam ne imam al Bukhari wéetoo cinquante-quatre 69 hadis ay hadisan comme ni njëkkatuba sitta moom radiyallahu ta'ala anha annaha qalat bi sama ak a ñaaw waay li nga xamante ne addaltu na moom ngeen ñu yamale bil kal bi ci xaj yi waay wal ximaari ak mbaami ah yéen a ñaaw li ngeen wax waay li gisoon nañ ah, ah, ibaara bi maanaam ak li nga xamante ne moom lay tekki lawal laqad gin naa ne wallahi dëgg-dëgg raaytu raaytu nii maa ngi doon gis sama bopp maanaam mooy maa ngi fàttali ko wa rasulullahi te ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yusalli mi ngi doon julli yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon na julli wa ana fekk man muttajaatun maa ngi tëdd bayna woo ci diggante wa baynal xibla ak xibla bi maanaam maa ngi doxoon ci diggante moom ak xibla bi ma tëdd dégg nga waaye maanaam kon mu mel ni saatir lool kon day day tegtale ni li nga xamante ne moom la eh, moom mooy ne eh, moom day daal di mën a nekk saatir maanaam euh, jigéen ji nga xam ne sa maxaram la wala yooyu mën naa nekk sa saatir comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale woon bi nga xam ne tolloon nañ ci ci waxi fuqaha yu rahmatullahi alayhim maanaam mu ne fa iza arada saa yoo xamante ne nam moon na an yasjuda ci mu sujjóot sa dafay daal di kobas rijj lañ yee sama ñaari tànki fa qabattuhuma ma daal di leen di lem maanaam loolu kon di leeral ne xaal boobu lool lay def moom mooy wane Euh, kon lii tax imam al Buxaari rahimahullahu taala indi xalis bi loolu lay leeral maanaam moom mooy ne nit ki mën naa kobas tànki soxnaam bu fekkente ne day julli lool du yàq julleem loolu day dëgëral li nga xamante ne moom la jumhur wax ne maanaam laal jigéen nekkul loo xamante ne luy yàq njàpp la maanaam lu yàlla tere mu yàq julli comme ni nga xamante ne tamit gisoon nañ ne xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na xadis numéro 382 383 384 508 511 512 513 514 515 ak fii nii ci 519 bi insha allah taala dana ko indiwaat 997 1209 ak 6276 insha allahu taala léegi euh, kon euh, insha allahu taala taxrij bi du jar ñu koy def ngir jotoon nañ koo def ci euh, lu ëpp bëri ci xadis yooyu walillahi alhamdu wal minna imam al rahimahullahu taala daanne baabul mar'ati tatrahu anil musalli shay'an min al baabu buntu almusal almarat jigéen maanaam buntu jigéen ji nga xam ne tatraxu moom mooy sànni mooy dindi mooy faxas anil musalli wëllif ki nga xam ne mooy aji julli ji shay an dara minal aza ci ay ay maanaam moom mooy ay sobe bu fekkente ne dafa am sobe boo xam te ne dafa dal euh, nit ki jigéen gi faxasal ko ko loolu yàqul dara ci moom maanaam tey bu ñu xoolee ci ne euh, bu fekkente ne nit ki dafa am sobe bu nekk ci moom am jigéen waaye mu nekk mahramam maanaam faw mu nekk mahramam maanaam mënee fu ta wax ne rek naan jigéen la nangam nangam euh, ne garaawul yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni xolaa gisoo leen imaam al-Bukhari sax nee na jigéen ji nangam nangam déedéet mm-hmm. maanaam loolu daa nekk ku amulum xel moo koy wax mm-hmm. maanaam ku ku ku xamul mais vraiment dara dara ci diine ji mooy wax yu mel noonu mm-hmm. jigéen daa i man dafa xaraam moom a góor ñuy jonjoo su fekkente ne maxarama amu ci seen diggante su fekkente ne takku ko wala maxarama amu ci loolu yaakaar naa ni jarul ñu koy préciser euh, dégg nga euh, waaye xam nga jamono ji ñu ne la maanaam léeg-léeg day am ñoo xamante ne yaa subhaanallah ak dañ leen di teg fu kawe ndekete yow yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga ñoom dañuy bàyyi xel dañuy wax xeetu wax yu mel noonu ak di am ay xeetu wax yoo maanaam. daanaka di tax di wax comme luy wolof yi di wax rek waxu ko daanu ci sareet la wala ni ko tubaab yi di waxee waxu kuy nelaw kuy taxaw di nelaw la mm-hmm. maanaam maanaam nga xamante ne kon <laughs> kon imaam al-Bukhari rahimahullahu taala loolu lay leeral fii léegi nag laaj bi mooy loolu ana lan la am tamit ak rapport ak li nga xamante ne moom mooy wax ci saatir maanaam loolu bu boobaa dañ naan ki nga xamante ne moom mooy faxasal nit ki léeg maanaam sobe bi nekk ci yaramam foo xamante ne ci kanamam masalan lay def mu di ko ko faxasal nii bu boobaa day mel ne loxo bi da mais day mel ne nekk na ci kanamam wala boog mu di ko ko raxasal ci ginnaaw gi bu boobaa loolu mooy ne mi ngi jonjonte ak moom te loolu tamit moom moo ëpp solo ndax wax nañ la la saatir dañ koo teg ngir nga bañ a préoccupé wu ci leneen lu bokkut ak julli gi ngay julli kon lii nga xamante ne moom la ñuy mën a def fii loolu tamit day daal di tax nit ki di xalaat lu maanaam wala boog daf koy préoccupé ci leneen kon bu boobaa loolu ñaar yooyu yëpp am na ko rapport ak bunt bi li tax imam al Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii te moom mooy buntu bi mujj ci kitaabu salaa maanaam moom mooy fi mu mujjee di leeral mbirum lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu saatir naka noonu ci kitaabu salaa insha allahu taala après kitaabu mawaqit lay indi après kitaabul azan et cetera waaye ci kitaabul salaa maanaam yii nga xamante ne moom mooy eh, eh, charti julli yi nga xam ne moom la indi yooyu yii la eh, indi na ko fii insha allahu taala daañu ko daan ci gën a waxaat tuuti insha allah qaala bil isnaadi muttasili fi awal kitaabi la haddathana ahmad ibn ishaq as-suramari rahimahullahu taala maam dañ koy wax as-suramari as-siramari ak as-saramari ñooy dañ koy wax rahmatullahi alayhi ishaq ibn ahmad ibn ishaq ibn al-husayn ibn jabir ibn jandal as-sulami al-matu'i rahimahullahu taala moom mooy abu ishaq al-Bukhari as-Saramari di al imam bi nga xamante ne mooy imam bi comme li al-Hafiz euh, imam az-Zahabi wax al imam az-Zahid al-Abid al-Mujahid farisul islami Abu Ishaq min ahli as-Saramara Euh, min qura Buxaara maanaam euh, kon mooy imaam bu màgg boobu nga xam ne dëddu ku dëddu àdduna la jaamukatu yàlla bu màgg bi bi koo xamante ne mujaahid la kuy xeex ci yoonu yàlla la nekk nga xam ne mooy gawari lislaam bi moom mooy kon Abu Ishaq bokk ci ñi nga xam ne mooy dëkk bi tudd Saramara bi nga xamante ne euh, ci Buxaara la bokk Buxaara ab gox la moom dëkk la ca Ouzbékistan maanaam foofu tamit ca foofa la bokk mm-hmm. dégg nga Euh, moom euh, dégg na ci Ya'la ibnu Ubayd ak Osman ibnu euh, Omar ibnu ak Abu Asim ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci seen tabaqa ñi nga xamante ne ñoom ñoo déggee ci ñoom moom mooy doomam muy Ishaq ak Abu Abdullah al imaam Muhammad ibnu Ismail al Bukhari rahimahullahu taala ci saxiixam ak ci te waa kutubu sitta moom rek moo soloo xadiisam ah moom rek rahimahullahu taala ak Idris ibn Abdak ak ñeneen ñoom ñoo solo ci moom mi génn àdduna deux cent quarante deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax imam al-Bukhari am ku ñëw ci moom ne ko ah, maanaam di waxtaan ak moom ba mu tudd ko ñu tudd euh, sëriñ bi hmm. imam al-Bukhari daan ne ci lislaam ku mel ni moom mësta am ci njàmbaare ba mu ko waxee waa ji nag affaire bi xaw ko jaaxal mu dem génn am ku mu ko wax kooka daal di ñëw mer mu ne ko mani waxuma la ci lislaam mais ci jaahiliyat ak ci lislaam ku mel ni moom mosta am ci jàmbaare kenn la dégg nga dégg nga euh, ndax euh, moom euh, rey na ci junniy turc maanaam xeex waa maanaam turki mhm. jamono jooju ay yéeféer la ñu woon mhm. bi ñu doon xeex si ci lislaam maanaam di xeex seek ñoom moom xeex na xare bi maanaam moom rek moom dong rey na ci junni ci benn xare maanaam moom dong dong dégg nga loolu moo tax ñu ñu moo tax bu ñuy wax jàmbaare dañ leen o kooku abu maanaam ahmad ibn ishaq la o kooku saway kooku maanaam pour moom la ñuy joxe misaal maanaam ngir jàmbaare bi nga xamante ne moom la jàmbaare woon ànd ak loolu noonu la nekkee woon koo xam ne ku dëddu àdduna la woon koo xamante ne ñaare xeetu njàmbaare yooyu ñu ko du àdduna doo ko mën ndax euh, bu ñu waxee tuuti nga daw doo doo nangoo xeex dégg nga <laughs> hmm? euh, riwaayam bi ci al euh, asil yi dafa ne bi muy solo moom moom daf ne rek ah, ahmad ibn is ahmad ibn ishaq rahimahullah mu ne qaala nee na xaddathana ubaydullahi ibn muusa te moom mooy ubaydullahi ibn muusa ibnu Bazam maanaam euh, Bazam nag moom la ñuy Abul Muxtaar mooy dàqantalam euh, moom al-Absi rahimahullahu taala moom it gisoon nañ ko mi ngi génn àdduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom la imam al euh, Yahya ibn Ma'in rahimahullahu taala doon wax naan rajulu sidqin laysa bihi ba'sun lahu hadiyun wa aqlun wa waqaar maanaam nekk nit ku dëggoo ngoog maanaam nit la koo xam ne nitu dëgg la amul dara lu ay ci moom borom njub la akum xel akuk wegeel dégg nga euh, rahimahullahu taala bokk ci siqaat euh, yi euh, rahimahullahu taala ay xadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala xaddasana israil kooku gisoon nañ ko mooy israil ibnu yunus ibnu abi ishaq ibnu abdullahi assabii rahimahullahu taala maanaam ah, di sët ci abu ishaq as-sabi'i rahimahullahu taala muy abu yusuf al-hamadani as-sabi'i as-sabi'i al-kufi rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu nekk thiqa ay xadisam nekk ci kutubu sitta mu ne an abi ishaq te moom mooy as-sabi'i mu ne abu ishaq moom mooy amr ibn abdullah ibn ubayd as-Sabi'i rahimahullahu taala muy Abu Ishaq euh, al-Hamadani di waa Kufa tamit moom mi ngi gane àdduna vingt-neuvième année génn àdduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ay xadiisam nekk ci kutubu sitta an Amr ibn Maymun mooy imam bu mag boobu rahimahullahu taala muy Amr ibn Maymun al-Awdi Abu Abdullah dañ koy wax wala Abu Yahya Ah, al-Kufi rahimahullahu ta'ala eh, mi ngi génn àdduna soixante-quatorzième année ginnaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne soixante-quinzième la rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a muy ci bokk tamit ci eh, siqaat yi nga xamante ne bokk maanaam fekke ne jaahiliya fekke lislaam maanaam ci siqaat muxadaram yi la bokk ah, rahimahullahu ta'ala Euh, nekk ku siiw nekk koo tam jaamu katu yàlla bari woon lu muy ak bari jaamu yàlla <coughs> euh, moom mooy ki nga xamante ne moo fekkee Amr ibn Maymun bi euh, am na benn xadis mooy xadisu rajmul qirada maanaam ay ay ay ay ay golo yu am ku ñu ku ñu rajmu moom moo ko fekke maanaam moo tax dañ ko dañ ko laaj nettali ñu li gën a yéeme li nga fekkee ci jaahiliya daañ ko gis insha allahu taala mu ne li ma fekk li gën a yéeme ci jaahiliya ba ma maanaam mooy laataay lis ba ma nekkee ci jamono ji lislaam amut hmm. maanaam jamono jooja dañ maa yónni ma am maam ma dem ci àll bi ma fekk benn golo bu fekk benn moroomu goloom mu mu tàppas ko mu gis mu topp ko mu mu maanaam mu mu mu mel ni ku njaaloog moom Euh, mais ma jékki-jékki gis ñoom ñu dem mu mel ni groupe golo yi dañoo dem ñi ko gis dem mel ni ku ko ku am kuñ ko booleel kooku daal di taxaw yuuxu golo yu bari ñëw mu daal di wax mel ni comme si dafay xutba da ñu daal di dem fekki beneen golo bi nga xamante ne moom moo defoon jëf ji nee na man bi ma ko gisee ma xàmmee ni kii la woon maanaam dama koo xàmmee ci meloom mhm. ma xàmmee ko mais ñu jël ko nag di ko xaañ ay xeer ñoom ñëpp ñu koy xaañ ay xeer ba mu dee mu ne moo tax gis naa rajmu ci lisla ci jaahiliya ak ci lislaam voilà maanaam àtte boobu gis naa ko ci jaahiliya bu pare gis ko ci lislaam maanaam lool lool moom mooy moom moo soloo xadis boobu na ibn Maymun bi euh, rahimahullahu taala euh, ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta dégg nga moo tax xadis boobu bokk na ci yi euh, E, ñu mujj ñi maanaam ñi gars yi di lee di di di di tuumaale imaam al Buxaari naan way vraiment euh, du xalaat quoi parce que nan la mën a indee lu mel noonu quoi mm. maanaam loolu fekk mais moom moo ko wax wala waxu ko la question bi du du ne Amr ibn Maymun moo ko wala waxu ko loolu rek mooy laaj bi mm-hmm. bu dee Amr ibn Maymun a ko wax te wóor la est-ce que yow mën ngaa weddi ne Amr ibn Maymun li mu wax du dëgg yow gisoo ko mm-hmm. ki gis kooku moom lañ mën a wax ke te imaam al Buxaari rahimahullahu taala indiwu ko ngir saxal ne e, e, kii golo yi li ñu def noonu mooy waral atte bi déedéet maanaam daf doon wax leeral rek ne mais e, Amr ibn Maymun dani gis naa ko ca jaahiliya gis naa ko ca lislaam gis gi ko gis ci lislaam loolu moom la laye waaye layewu ko layewul gis gi ko gis ca jaahiliya mais da doon wax rek ne gisoon na ko loolu bokk na ci xegma yi ñu ciy man a xamee rek mooy teggi ni maanaam mooy ne segam bàyyi ma yi ñooy doxalee noonu te golo xam ngeen daf xaw a jege nit ci lu ci lu bari borom xam-xam yi rahmatullah allah dinañ gis xadis boobu ak li xamante ne moom mooy li ci borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhi donte xew-xew bi nii nii al imam al ismaili moo ko rotal ci mustaxrajam waaye imam al buxaari li mu nettali rek mooy partie bu mujj bi mooy gis naa sànni maanaam raj mu golo raj mu gis naa ko ci jaahiliya ak ci lislaam maanaam ci e, dégg nga nga mu ne an abdullahi te moom mooy e, sayyidna abdullahi ibn mas'ud ibn ghafil ibn habib ibn shamkh ibn makhzum e, radiyallahu taala anhu mi ngi génn àdduna trente-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa muy abu abdurrahman al-hudhali al-kufi borom gëneel ñu màgg ak jaloore yi kawe Euh, comme ni nga xamante ne moom mooy yeneen yenente bu màgg boobu sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñu njëkk ñi nga xamante ne ñoom ñoo soloo ci moom euh, dégg nga nga xamante ne sayyidata euh, na Ali radiyallahu anhu da doon wax naan ñu ma doon bàyyee man kese ma am ko may teg ma tànn ko kon seyd sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu laay teg maanaam ak ñeneen ñi nga yeneen yi ngëneel yoo xamante ne am na ko te bokk na ci moom mooy yeel yeelam la yenent bi ne sallallahu alayhi wasallam moo gën a diis te balance yàlla ba yowmal xiyaamate que jabalu Uhud que montagne Uhud ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay ngëneelam la comme ni nga xam ne noon la ko yenent bi waxee woon sallallahu alayhi wasallam ku bëgg a dégg alquran comme ni mu wàcce exactement na déglu euh, ibn ibn Umm Abd mooy sana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu jàng al alquran maanaam ak yeneen ak yeneen yuy wane màggaayam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bi muy imam bu mag boobu di jiit di nga xam te mooy borom xam moom fiq bu mag eh, eh, maanaam nga xamante ne eh, dañuy wax sax ne mooy faqihul mooy borom koo xamu fiqu xeet bi nga xamante ne comme ni nga xam ne noonu lañ ko taggee imam al Bukhari tamit ah ne Muhammad ibn Ismaïl mooy faqihul umma mooy borom koo xamu fiqu xeet bi te ci sëriñam yi ñoo wax ah comme niñ ko waxee woon rahimahullah euh, mais euh, te euh, moom Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu nga xamante ne moo daan yoral yeneen bi sallallahu ay bagages am comme niñ ko xamee te it nekk koo xamante ne ku ku daan ànd ak moom la takkoo woon ak moom ba nga xamante ne comme niñ ko waxee rek maanaam moo reyoon Seydina Abu Jahl radiyallahu moom Seydina ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu moo reyoon moo reyoon euh, euh, Abu Jahl ah, moom moo et cetera maanaam moo reyoon <laughs> voilà Abu bi ah, dégg nga <laughs> dégg nga yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ci nujabaa uy la bokk tamit radiyallahu taala anhu ak yeneen ak yeneen ak yeneen euh, nga xam ne gàddaay na tamit ñaari gàddaay yëpp def na ko mooy xabasa ak madinatul munawwara ala saakina afdal salaam mu ne qaal annoo qaala nee na maanaam euh, moom Seydina Abdullahi euh, ibnu Mas'ud radiyallahu taala anhu maanaam ay musnadam huit cent quarante xadis euh, la ci yi nga xamante ne moom la ko moom lañ ko limal ci musnad Baqi ibn Makhlad amma imam an yi comme ni ñu ko waxee woon limal na ko huit cent quarante huit xadis imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci 64 xadis imaam al-Bukhari wéetoo na ci 21 xadis ci xadis Seydina Abdullah ibn Mas'ud ta'ala anhu imaam Muslim wéetoo na ci 35 euh, xadis yi ci ay xadisam radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala na baynama diggante bi nga xam ne rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qa'imun ma ngi aji taxaw di julli indal kaabati fa kaaba ga wa jam'un am na mbooloo nag maanaam jamono jooja wa fekk na jam'un mbooloo mbooloo mboolooy Qurayshin Quraysh jam'u Qurayshin mboolooy Quraysh fii majaalisim ña nga ci seen jotaay ba maanaam fekk boobu mu ngi ci wetu kaaba gi di julli ñu rek maanaam ba benn ñu jekki-jekki rek xaalam wax xaaloon aji wax minhum ci ñoom ala na xalaa xooloo leen ilaa hadal mura yi ci aji gistalkat bi maanaam daa iman yéeféer yi noonu lañ mel ak yéeféer yi maanaam ak naafeq yi loolu dafa bokk ci seen i caractéristique manuñoo nangu nit di jaamu yàlla maanaam daa iman buñ gisee kuy jaamu yàlla dañ wax ne day ngistal maanaam moo ostentatoire boobu ngeen di dégg ostentation way day kii ah voilà mi ngi def lii mais de manière ostentatoire maanaam loolu <coughs> daa iman noonu lay mel maanaam moom nit ki jaamu yàlla ci boppam da koy déranger li tax nag mooy day mel ni seetoom parce que boo bu ko gisee rek dana mais sawa yow mi nga waroon a mela mais tax meloo nii maanaam loolu nag lay bañ ku ko ko def conscience bu ko koy fàttali mm-hmm. te loolu bu gisul bu gisee nit ku koy def rek daa iman loolu da koy contre loolu da koy naqari boo tax seetaane moom moo leen moo moo moo moo dëkk ci seen biir ci anam googu mm-hmm. moo tax daa iman noonu la ñuy doxee moo tax mu ne ala moo tax bañ waxee ne ayyukum ana kan ci yéen yaqumu moom mooy jëm moom mooy jóg ilaa jazuri ci euh, euh, gëlleemuk alu fulaan mbokk maanaam ñooñu diw ña mm-hmm. dégg nga fa yaamidu bu ko defee mu daal di euh, sot sukkandiku jëfandikoo ilaa farsiha ci sébéret gi wa damiha ak deret deret ja euh, wasalaha ak der yi nga xamante mooy deram der der mooy salaa mooy der gi ëmb doom maanaam nga xamante ne day ñëw mooy butitu njurukaay gi rek maanaam nit ki su juree maanaam ku juree doom euh, lii des noonu loolu la ah déedéet du cordon bi ah placenta voilà mooy placenta maanaam moom euh, nga xamante ne comme que xam nañ ni diw sàngam day ci wëmba euh, euh, gëléemam nga noonu la maanaam bàqu gëléem lañ jël goo xamante ne dañ dañ koo bàyyi mu xaw a maanaam ay ay fan ñetti fan ba pare mu fekk ak placenta yi mu amoon moom yëpp lañ boole dajale ko ñëw ne dañ ko koy sotti faja ji mu daal di jóg bi ci moom nam suma topp yum xiluhu mu daal di koy Euh, nekkandiku maanaam mu xaar xatta mbete isa sajada su su joodee wadaa mu daal di koy teg bay na katifa yi ci diggante ñaari mbagg yi maanaam kuy def loolu waay gaañ yi maanaam nga xam ni de bu ñuy wax ñoom maanaam loolu bokk na ci mooy nit ñi bu ñuy def lu bon léeg-léeg kenn kese moom kese bu toogee léeg-léeg mbir mi mën naa bañ a gaaw waaye bu ñu xësee ba nekk mbooloo kenn ku ci nekk day wane ni moom moo ëpp xel mu ñaaw. Mm-hmm. maanaam ku nekk day wane moo gën a jàmbaare ci wane ci génn am xalaat ab xalaat mu ñaaw. maanaam loolu moom maanaam loolu tamit day faral di am looloo tax di bokk àndandoog ñu doy waar doy waar maanaam boo àndeek ñu doy waar ay xalaat yu doy waar rek ngay am ak ay jëf ju doy waar ngay def naka noonu noonu la ñu baax tamit day njariñ ndax dañ lay tamit sawarloo ci lu baax waaw dégg nga mu ne fan ba asa mu daal di yabal boppam maanaam mu daal di jóg dem ashqaahum ko gën a texee di ci ñoom waaw comme ne al ne alquran isim ba asa ke gën a texee di ci ñoom rek mooy def loolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa lamma ba nga xam ne sajada sujjóot na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam <laughs> wadaaho mu daal di koy teg mu daal di koy teg nag bay na katifay ci diggante ñaari mbaggam yi wa sabata mu daal di sax annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sajidan di aji sujjóot maanaam nga gis euh, ñu sotti ko ko ba pare rek di ree gis nga gars yi en fait euh, Euh, maanaam c'est comme si défilé doon ci ñoom daal nga gis Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mi ngi fekke mbir mi mais incapable mbir mi dara koy naqari mais mënu ci dara dégg nga wa sabata mu sax annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sajidan di aji sujjóot fa daxiku ñuy ree xatta mbete maala mu jeng baaduhum lenn ci ñoom ilaa baadin jëm ci la ca ñeneen ñam mi na dax ki ngir ree waaw maanaam kenn ki xaqataay daal di daw dal ci keneen ki ki ci des xaqataay dal ci ki ci des yaa subhaanallah maanaam nga gis euh, ri maanaam ni ñuy ridicule voilà ak ni nga xam ne noonu la ñuy nekkee subhaanallah maanaam jëf ju ñaaw ji buñ koy def ak niñ ci niñ ciy nekkee di sawar ak ni ñuy ni ñuy reetaane mel ni ku def lu am solo en fait fekk lañ def mooy li yées ci kaw suuf dégg nga te dangay gis ne yéeféer yi ak lu ñu bañ bañ tooñ ak wala yeneen ak yeneen bu mbir jullit ñi rek desee te ñoom kese la concerne jullit ñi rek da ngay gis moom moom maanaam seen mbooleem valeur yu ñuy woote woo day mel ni lootu lu amatul day ko carrément moo tax jullit ñi war a am fulla war a téye seen bopp dégg nga ñu mu ne fa dégg nga fan talaka mu daal di mu daal di jóg dem mun talikoon aji aji dem aji dem maanaam kenn daal di jóg dem ilaa fatimat dem ci sayyidat fatimat alayha salaam dégg nga mu dem ci moom wax ya fekk booba moom juwayriyatun ab gone gu ndaw la xale bu jigéen la boobu bu ndaw la dégg nga fa aqbalat mu daal di dëgmal tasxaa mu daal di muy daw muy muy waaxu di daw wa sabata mu sax annabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam saajidan di aji sujjóot xatta mbéte alqathu mu daal di koy alqathu mu daal di koy sànni an hu wëllif ko maanaam mu sànni ko faxas mbir mi jikkiti ko sànni ko euh, le fait que mu des ci sujjóotam bi gisoon nañ ko ne looloo tax euh, fuqaha maliki mbooloo ci moom rahmatullah am jàpp ne maanaam sobe yàqul julli maanaam ndax sa béréb bu sobe wa ak ak deret ji ak yooyu yëpp maanaam kii buñ sobee woo ñu nekk ci kaw nit ki loolu fekk mu continuer di sujjóot te bàyyiwul julli gi loolu mooy wane ne loolu kon yàqul julli loolu foofu lañ ko tegoon gisoon nañ teqantal bi bañ ca tollee ci mm-hmm. borom xam-xam yi rahmatullah alayhim nee na ba mu ko wax xatta alxatu mbéta mu sànni ko anhu wallif ko wa aqbalat mu daal di eh, dëgmal alayhim ci ñoom tasubbuhum mu di leen ŋàññ maanaam di leen saaga maanaam buñ ko waxee mais nag saagawul ay baam tuddul waaju wu jigéen de loolu loolu daa war a leer tuddul waajuru jigéen tuddul bàyyi maanaam ñoom bu ñu waxee saa fi ŋàññi rek la ñu wax maanaam wax wax ju wax joo xamante ne daal mooy li ngeen def baaxul yéen da ngeen a bon da ngeen et cetera ak yu mel noonu waaye am ma saaga bi nga xam ne moom la wolof yi di def loolu moom maanaam daanaka amul équivalent ci yeneen làkk yi voilà maanaam <laughs> voilà dégg nga <laughs> la yeneen làkk yi xamuñu ko nañ nga fa lamma ba nga xam ne maanaam loolu tamit day wane maanaam jàmbaar ak sayyidat Fatima alayhi salaam ah, radiyallahu taala anha Fatimata Zahra bint rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama génn àdduna juróom benn weer bo juróom benn weer ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam vingt-neuf ans muy génn àdduna radiyallahu taala anha eh, dégg nga mu ne ba nga xamante ne loola fa lamma ba nga xamante nag eh, qada noppi na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asalaata julli gi maanaam ba mu jullee ba pare maanaam nga gis ne euh, qaala mu ne allahumma yow buur yàlla min si turi rafet ak mel la yëkkati ko alayka maa ngi lay dénk bi Quraysh ci waa Quraysh maanaam mbooloo Quraysh bi maa ngi lay dénk ci ñoom loolu dañ ci xamee tamit ne boo ñaan ñaan boo xam te ne dañ koo groupé loolu dagal na maanaam ñaan nga xam ne mooy rëbb bu ñu groupé loolu dana dagan waaye ca ñam ña ca ña nga ci jublu ci lay yem maanaam tey manoo maanaam mënoo rëbb ab peuple lëmm maanaam mënoo ñaan maanaam européens yi wala français yi wala occidentaux yi mënoo leen ñaan rëbb leen noonu mm-hmm. loolu mënta ne wala boo ko defee day am rek ñi ngi ciy jublu mooy ñi jëf-jëf ju bon mënoo mm-hmm. koo def loolu mënta mm-hmm. maanaam mu ne ko allahumma yow buur yàlla mi ci rafet yeeg melo yeeg dëkk alayka maa ngi lay dénk bi Quraysh ci Quraysh maanaam voilà mooy mooy mbiru Quraysh teg naa ko sa loxo nga fayul nga fayul allahumma yow buur yàlla mi tuur yi rafet rek mais lay yëkkati ko yàlla maa ngi lay dénk bi Quraysh ci xur waa Quraysh te loolu bokk na ci li muy tegtale euh, mooy euh, ñaan ñetti yoon <coughs> maanaam booy ñaan wala boo ngay wax dara yenn nga wax ko ñetti yoon wala nga ñaan ñetti yoon mm-hmm. loolu bokk na ci beneen bi ci des moom mooy ne euh, ñaan nit ku tooñ loolu dagan na mm-hmm. mooy daawatul maslum mm-hmm. mooy ñaanu ku tooñ loolu tamit dagan na euh, amma li ci tegu insha allahu taala daañ ci ñëw mu ne summa topp sama muy tudd nag tur allahuma yow bur yàlla muy tur yow rafet yeg mel li yëkkati ko alayka maa ngi lay dénk bi amr ibn hishamin ah waa ot ot ak otbata ibn rabia ak shaybata ibn rabia ak wal walid walid ibn otba wax ak umayyata ibn xalaf te mooy ki yent bi rayon sallallahu alayhi wa sallam waa otbata ibn abi muayt ah waa Umaarata ibnul Walid ñii ñoom ñooy ñi gënoon a saay-saay ñoom la ñaan maanaam moo te ñoom ñëpp Badar dee nañ ñoom ñëpp a dee Badar voilà Amr ibn Hisham mooy Abu jax Jahl voilà ñi ci des ñoom ci saay-saay yu mag yi lañ bokkoon ñoom ñëpp Badar dee nañ ñoom ñëpp kay loolu eh, de de te mooy wane ne yeneen bi saa sam yàlla nangu na ñaanam beneen bi ci des mooy ne eh, moo tax bi ñu demee di ko nettali gars yi dañu kii fekk ñuy nettali ah, ñu ne waa ji ne mais lan moo xew parce que gars yi dañoo foogoon ni maanaam dañuy préparer fête victoire bi mm-hmm. waaye dañuy naan sàngara dañuy rey ay gëléem dañuy rey waa ji nag di ñëw di leen lu woon limal gars yi mm-hmm. nit ñi ñëpp dee nañ te ñoo ñoo nekkoon kilifa Quraysh yi ñu naan la mais li xew Badar gaa dee nañ diw diw ñu di lim ñii mooy ñii ñu lim léegi gaa yi foog ne kii di nettali est-ce mu ngi xalaat tellement que affaire bi <laughs> jàpp ñu dañoo jàpp ne c'est invraisemblable parce que ñii ñëpp mënuñoo dee ko <laughs> alquran nee na inna alladina amanu min alkuffar yadxakuna ala al araiki yanzuruna <laughs> ñu ma xalla àdduna ñoom ñoo rekkoon di reetaan di ree di ree jullit ñi waaye gars bi demee ba àjjana ñoom ñoo nekk di la ñuy toog di ree yéeféer <laughs> di leen di ree ñoom tamit di leen <laughs> waaw ah <laughs> waaw loolu noonu dong la mën a demee waaw niñ doon reetaane noonu mm. di ree yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ah di xaqataay di di kenn ku ci nekk di jégg ñun tamit ñu leen reetaan leen mm. waaw ñu leen ñun tamit waaw parce que <laughs> waaw parce que loolu la alxuraan wax fayda inna alladhina kafaru waaw bi mu naan inna alladhina kafaru mm-hmm. min alladhina amanu yadhakuna wa idha marru wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihina wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i la dalluna waaye nag fal yawma alladhina amanu min al-kuffari yadhakuna waaw kay loolu contraire la ala ara'iki yanzuruna kay dégg nga dégg nga mu ne xaaral mais kon maanaam léegi par contre lii mujj gi yonent bi sallallahu alayhi yàlla da ko ko tere maanaam mu tudd nit di ko rëbb voilà maanaam tudd nit kuy dund nga rëbb ko loolu dafa xaram maanaam lii àtte la bu ñu folli maanaam diw sàngam fekk mi ngi dund nga nga rëbb ko doon dafa xaram yenent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne xam na liy xew ëllëg yenent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamante ne xam na ñii fa ñuy mujj moom daganoon na ci moom waaye ñun ñi daganul ci ñun daganul kenn ci ñun mu taxaw nit kuy dund nga rëbb ko ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla na dem sawara wala yàlla yàlla na rëbb na déedéet abadan da da dagadul mën ngaa nag rëbb généralité moo comme ne yàlla na yàlla rëbb tooñkat yi wala yàlla na yàlla rëbb yiifiir yi wala yu mel noonu mais du dagat nga rëbb rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam nit ku précis nga rëbb ko déedéet qaala abdullahi moo na seydna abdullah ibn mas'ud radiyallahu nee na fa wallahi waat naa ci yàlla laqad gis naa ni dañ ñum ra'aytum gis naa leen sara ñoom ñëpp ñu daanu yow ma badrin bisu badar dégg nga bu ndërmel nañ leen ilal bi ilal ilal xali bi ci ci ah, eh, ca teen wa xali bi badrin ca teenu badar su ma topp xaala mu wax rasulullah maanaam ñoom ñëpp bis boobu looloo leen dal summa topp qaala wax na rasulullah yàlla sallallahu alayhi wa sallam wa utbi'a ah, topp le maanaam ñu topp asxaabul qalibi ah, boroomu maanaam boroom ah, teen wa teen wa laanatan ak rëbb maanaam voilà mooy am rëbb topp na leen dégg nga kon xadis bii di nga gis ne imam al Buxaari rahimahullahu taala moom la mujjee indi ci bunt bi maanaam ci téere bi muy kitaabu salaa di leeral maanaam ngir ne maanaam mujje ko euh, ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sujjóotam maanaam ci la ko euh, sayyidat Fatima radiyallahu anha defal lool te moom mooy place bi nit ki gën a jege boroomam hmm. subhaanahu wa maanaam comme si dalu doon wax naan euh, nekkal ak ak it ne ci jeexat ci tàmbale ci jeexatalu ci buntu xadis bi hmm. mooy ne dafa ne xadis bi yeneen ci maanaam dafa boole yu bëri bari att yu bari yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kitaabu sola moom la boole fii mm-hmm. benn bi moom mooy euh, le fait que muy julli ci kaaba gi mm-hmm. maanaam tegginu kaaba gi jublu ci kaaba gi ak mbiru àtte xibla mm-hmm. nekk ci biir ak it sujjóot gi nga xamante ne mooy bërëbu mooy masjid ci àtte yooyu noonu agit li nga xamante ne moom mooy Euh, jigéen ji mën gi nga xamante ne moom maanaam bu ko bu ko laalee wala yu mel noonu att yi mu doon wax yëpp naan maanaam li gën a garaaw le fait jigéen di nekk sa kanam wala nit di jaar sa kanam ak yu mel noonu ak att yu yëpp la boole mu nekk daanaka ci benn jëf ci maanaam mu junj ko ci ak toroxlu gi nga xamante ne moom lay toroxlu ak yooyu yëpp mu dajale ko ci benn xadis mm-hmm. voilà di wane tamit ne julli dëgg-dëgg dañ koo teg ngir nit ki toroxlu ci kanamu boromam subhaanahu wa maanaam tamit mu indi hadis bii di leeral ne yenent bi sallallahu alayhi mu ngi doon julli di toroxlu day toroxlu te lii wane ni toroxloom googu lu nangu la mooy lii mu ñaan ni ko yàlla dogate waaye tamit nga gis ne euh, toroxlu gi gi mu gi mu gi mu doon toroxlu te loolu mooy ruuxu julli te yii fiir yi li ñu doon wax du dëgg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam muusa nekk ngistalkat abadan te kenn du nekk ndone yenent bi sallallahu di nekk ngistalkat voilà kon mu mel danaa la julli gi daal gis ngeen niñ ko tàmbalee woon ci ne yenent bi sallallahu alayhi ni mu nekkee woon koo xamante wala isra wal mi'raj la ko maanaam rañaan googu yenent bi sallallahu alayhi wasallam daay xam nga rañaan gi ci kaaba gi la tàmbalee néegu yàlla bi mhm. fii tamit ci kaaba gi la jeexe maanaam lépp maanaam jëmmi tàmbali gi mooy jëmmi jeexal gi yooyu yëpp mu jeexale ko maanaam di junjaale maanaa yu bari wallahu alam xadis euh, bi alxaafis ibn xajar rahimahullahu taala comme daa amen wala boog ñu def taxrij bi ba pare euh, taxrij bi xadis bi imam al buxaari rahimahullahu taala indi woon nag xadis numéro 240 dana ko indi waat xadis numéro 2934 3185 3854 3960 imam muslim in na ko xadis numéro 1794 ñetti yoon imam an-Nasa'i in na ko xadis numéro 307 imam ahmad ibn Hanbal in na ko xadis numéro 3722 3775 ak 3962 euh, kon dañuy waa asxaabu kutubu sitta imaam Buxaari imaam Muslim ñoom ñoo ko indi mooy mooy borom saxeexe euh, ci waa asxaabu sunan imaam an-Nasaa'i rek ko indi amma imaam Abu Daawud ak Tirmisi ak Ibnu Maaja ñoom indi wuñu ko Euh, muy jeex maanaam muy wax ci jeexitalu xadis bi mu ne euh, buntu yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci kitaabu salaat yi nga xamante ne ñooy wax ci wàllu jublu ci xibla ak atte yi sujjóot maam atte yi jàkka yi ak su saatir mooy suturatul musalli naam ak it lan yiñ njëkkoon a wax maanaam te moom moo aj woon ci euh, yére maanaam làmbaay sutural awra ak li nga xamante ne moom mooy atte julli gi ci jëmmi boppam yooyu yëpp li am ci ay xalis yoo xam ne marfu lañ mooy quatre-vingt-six yi baamu ci ñoom moom mooy trent six am na fukk yoo xamante ne jiitu woon nañ maanaam fukki xadis yoo xam ne gisoon nañ leen avant ci yeneen i téere yi am na ci vingt-six yoo xamante ne euh, buñ leen jëlee berlin buñ leen jëlee berlin ñoom kese fukk lañ yoo xamante ne euh, voilà 26 ñoo ci jiitu woon am na ci euh, cinquante waa maanaam 50 xadis ñoom ñooy yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ñëw te ñëwuñu ci feneen voilà 50 xadis la ñoo ñëw te ñëwaguñu woon feneen imaamu muslim dëppoo na ci génnee leen ci ci cosaanu xadis yi lay wax ñoom ñëpp imaamal imaam muslim indi na leen ba mu des seyd Seydina Anas bi bi mu naan man istaqbala qiblatana mm-hmm. naan man istaqbala qiblatana wa salla salatana fa wa alayhi ma alayna xadis boobu hmm. uh, boobu xadis sayyidina abdullah ibn abbas bi radiyallahu fi muy waxee ci julli uh, uh, ci jum ci kaaba gi hmm. waaye mu ne leeral nañ ne imaam muslim génnee na ko ci ci sayyidina abdullah ibn abbas mu jël ko ci sayyidina hmm. parce que sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu dafa ne yenent bi sallallahu alayhi ma julliwul jëm ci kaaba ci biir kaaba gi julliwu fa loolu nag euh, imam muslim indi na ko waaye indeewu ko nii moo tax duñ ko boole ci musnad ibnu abbas radiyallahu anhuma ci saxiixu muslim mais ci musnadu sayyidina usaama lañ ko jël radiyallahu parce que dañ koo laaj nekkoon ko ndax kan moo ko indi mu ne ma ñu ne ko ibnu abbas ku la wax lii radiyallahu mu ne man fekkewu ma de waaye usaama moo ma nettali mm-hmm. radiyallahu anhu kon comme niñ ko leerale woon buñ ca tollee ak xadis Seydina Jaabir radiyallahu anhu bi muy wax ci julli ci kaw waruwaay euh, ak xadis Sayyidat Aïcha radiyallahu bi muy wax ci qissa euh, ki nga xamante ne mooy saaxibatul wisaax boroom way wa bi mu ne wa yawmal wishaahi min ajaa'ibi rabbina alaa innahu min baldatil kufri anjaani mu ne xadis Seydina ak Abu Hurayra radiyallahu anhu bi mu naan Euh, gis naa juróom-ñaar fukk ci waa asxaabu suffa hmm. mooy fi muy waxe naan euh, ra'aytu sab'ina min asxaabu suffa bi mu naan amuñu woon lu benn yëre wala yëre bi eh, am fii dañ ko daan xëcc waa ci ñoom ngir mën koo takk euh, xadis ak xadis Seydina Abdullah ibnu Omar ibnu Xattaab bi radiyallahu bi nga xamante ne moom la doon wax naan kaanal masjidu ni yan bi labani maanaam mooy mooy mu naan tabax niñ ko tabaxee woon mm-hmm. eh, bi ñu doon tabax jàkka ji maanaam niñ ko tabaxee woon maanaam miir kii eh, ay briques lañ ko tabaxee woon ci kaw lañ defoon ay ay car tàndarma et cetera ak ponki maanaam xadis boobu mm-hmm. boobu tam imaam muslim indiwu ko mm-hmm. ak xadisu Seydina Abdullah Ibn Abbas radiyallahu taala bi muy nettali ci Seydina xadisu Seydina Ammar nettali qissa Seydina Ammar radiyallahu bi ñu tabax jàkka ji mooy bi mu daan jël ñaari biriki mu ngoog yaa way wayxa Ammar qatalahu fi'atul baaxiyatu minal muslimin ak xadisu bi nga xamante ne moom mooy xadis Seydina Abdullah Ibn Abbas radiyallahu fi muy waxee eh, ci xutba bi Euh, maanaam maanaam bi bi ci euh, buntu Seydina Aboubacar radiyallahu anhu maanaam buntu mbedd mi nga xamante ne moom moo jëm kër Seydina Aboubacar radiyallahu anhu ci biir jàkka ji mm-hmm. boobu tamit imaam Muslim indiwu ko ak Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu xadiisam bi nga xam ne moom lay wax ci wàllu raf rafu sawti fil masjid mooy bi muy wax gaa yi yéen ñaari ñi xanaa dëkkoo leen ci dëkk boo leen dëkkoon ci dëkk bi <laughs> dinaa leen tegu daan dégg nga ak seen hadis Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom la doon nettali jàkka yi nekkoon ci yoonu Madina mm-hmm. mooy hadis yu gudd yooyu nga xam ne ci bulli affaire jàkka yi ci loolu la doon wax mm-hmm. euh, ngi làmboo loolu fukki hadis la mm-hmm. ak bi radiyallahu anha bi nga xam ne moom ci la doon wax naan lam aqal abawayya illa wa huma yadinaani diin mooy euh, bi mu naan Eh, mus fàttalikuwuma sama ñaari jur yi lu dul ne dañoo diine woo diine lislaam gi mhm. te Seydina Abubakar radiyallahu anhu mi ngi tabaxoon jàkkaam bi wax na mi ngi doon julli fa ca mhm. boppu koñ ba ci koñu euh, euh, eh, jàkk ci kë bayal ba mhm. di fa julli di jigéenu Quraysh yeeg ñoo ñëw di ko seetaan xadis boobu imaam Muslim tamit indiwu ko amma li nga xamante ne kon yooyu la imaam al Buxaari indi te imaam Muslim indiwu leen amma yi nga xamante ne ñoom ñooy mu àllaqaat yi mu ne fukk la ak juróom-ñett ci ay xadis ñoom ñëpp baamu woon nañ baamu waat nañ leen ba mu des seyd na Anas bi bi nga xamante ne moom mooy nettali xissa Seydina al Abbas radiallahu taala anhu ak alal ji nga xamante ne moo jóge ci ca mi maanaam mooy bi mu naan bi ko yenent bi ne sallallahu alayhi wasallam ah jëlal ci alal ji mu naan koy <laughs> jàppale ma mu duy mu diis te loolu euh, imaam al-Bukhari daf koo wéetoo wëllif imaam Muslim rahimahullah euh, li nga xamante ne nag moom la ñu baamu yëpp yëpp yëpp ci ay xadis téeméeri xadis la ak ñeent ci ay xadis subhaanallah ah ci ay xadis euh, yi nga xam ne ñoom ñooy asaar yi maanaam mooy wax yi nga xam ne dañ koo jëlee ci ñeneen ñi muy vingt trois maanaam ñaar fukk ak ñett ci ay muallaqaat ñoom ñëpp ay muallaqaat lañ ba mu des asar bi nga xamante ne moom mooy masaajidu ibnu abbas radiyallahu mooy bi eh, ibnu eh, mooy ibnu ibnu abi mulayka abdullah ibnu abi mulayka rahimahullah bi mu doon wax imam ibnu jurayj naan ko boo gisoon jàkkay ibnu ab wala ak bunt yi bunt yi ci jàkk wala ak asaru sayyidna omar ak sayyidna osman radiyallahu bi nga xamante ne dañ doon wax ne ñoom ñaar dañ daan nañ tëdd ci jàkka ji xadis maanaam wax jooju boobu tamit asar ak bi nga xamante ne moom la doon nettali ne ñoom ñaar ñoom am nañ lu ñu yokk ci jàkka ji loolu tamit ah, ci asar yi la bokk yooyu yi nga xamante ne eh, ay muallaq lañ eh, mais yudul yii yudul yii maanaam yoo yeneen yi ci des yëpp ay muallaq yeneen yii rek ñooy yi nga xamante ne mawsuula lañ maanaam dañoo jokkaloo mm-hmm. ci ay càllale yu dëgër ba ci ñoom ñii mu ne wallahu subhanahu wa taala alam euh, imam al Buxaari rahimahullahu taala euh, buntu bi kon maanaam fii la tëjee buntu ah kitaabu salaa mm-hmm. euh, def cee indi rek yi nga xamante ne ñoom ñoo yi mënta maanaam laataa ngay julli li ngay waajalee julli mm-hmm. rek la ko indi indiwu fi waxu julli fi mu toll waxu fi dara ne nii la ñuy jullee li ñuy waajalee julli rek la mooy yére yi ngay sol booy julli fan ngay jublu booy julli xibla bi àttee jàkka ak li ko wër ak lan ngay teg sa kanam ak nit ñi buñ lay romb fekk yaa ngi julli yooyu àtte yi wër-wërloo ci mbir moom loolu la ci indi maanaam loolu rek lañ ci gisagum dudde mm-hmm. euh, imaam al-Bukhari rahimahullah Euh, kon dafa mel ni daf lay leeral na ne charte bi kat moom moo jiitu li nga xamante ne moom la ñu maanaam maanaam condition yi nga war a jullee d'abord nga war a njëkk a toppatoo soo demee bay julli julli dafa rëy fonk ko fonk koo xam ne dangay ngay toppatoo d'abord condition yi ngay julli hmm. euh, amma li nga xamante ne kon naka noonu condition yi ngay nekk yow en tant que jullit yépp danga ko war a tamit maîtriser te lépp war a nekk loo xamante ne da nga ciy sàmmonteeg teggin yi nga xamante ne ñooy tax sax xol daa iman mu nekk ci julli ndax nit ki pour xolam nekk daa iman ci julli il faut que lépp lu ko wër lu wër àddunaam yi nekk loo xamante ne day respecter conditions yi il faut que il faut que mu respecter conditions yi imaginer koo xamante ne saa su nekk mu ngi nekk ci milieu boo xam ne te caaxaan dañ fay waxtaanee ak foo ak yu mel noonu kooku naka la mën a xolam di mën a saxee ci julli mënta ne condition yooyu kon dañ ko war a sàmmonteel maam nit kuy sóobu ci yoonu yàlla digg digg mooy ki nga xamante ne xolam daa man mi ngi ci julli te nit kooku il faut que mu nekk koo xamante ne condition yëpp lay sàmmonteel ngir mën mun a nekk xolam muy bàyyi xel ne mi ngi jublu ci xibla mi ngi nekk ci jàkk comme ni ñu ko gisee woon ndax àdduna bi yëpp jàkk la Euh, ni muy mu daa iman muy bàyyi xel ni muy solo mm-hmm. ndax ni muy solo ak ak alal ji muy sol mm-hmm. ndax bokk na ci masala yi nga xam ne gisuñu ko mais comme masalan xanaa bi lay rahmatullah am dañuy gis ne saatiir boo ko tegee te saatir bi nekk loo xam ne dafa xarab mm-hmm. munta nekk saatir maanaam euh, nit ki daa iman muy war di sàmmonteeg yéreem yi muy war di sàmmonteeg maanaam déjà qualité yére bi maanaam ni muy mel mu war a sàmmonte aussi ak dagan gi mu war di sàmmonte ak euh, euh, nekk koo xamante ne maanaam même buy jaamu yàlla sax di toog di faral di jublu xibla même bu fekkente ne dara xewul maanaam toog di jublu xibla daf bokk ci jaamu yàlla yi mu nekk tamit koo xam ne xolam day aju ci jàkk ji mu nekk koo xamante ne maanaam yooyu noonu ci ngay mën di amee ba maanaam ci ngay mën a amee julli gi nga xamante ne moom mooy julli gi borom bi subhaanahu bëgg maanaam te mooy li nga xam ne moom mooy salaatu mu waddaa mooy nga julli julli koo xamante ne dangay ngay tàggal tàkku tàggali koo ak àdduna maanaam mooy lan mooy julli gi mooy dernier julli bi may julli nit ki mu ne ah tey day sama julli gi mooy dernier julli bi may julli aman na kon naa ko respect naa ko fonk bu baax ba julli ko julli gi gën a sell julli googu nag nit ki su ko bëggee ba pare xolam aju ci boroomam subhaanahu wa mu nekk koo xamante ne daf koy waajal imam al-Bukhari tuddee loolu kitaabu salaa waajal gi rek mu tuddee ko julli moom ci jëmmi boppam ndax ki nga xamante ne mooy xaar julli mi ngi ci julli daa iman ki nga xamante ne moo te julli mooy jokkaloo xam nga xool ne bokk na ci fi mu jóge mooy as-sila mm-hmm. mooy jokkaloo connexion bi nit ki di connecté wu ak yàlla kon loolu nit ki daa iman daf ko war a saxoo euh, insha allahu taala après dina indi kitaabul mawaqit ngir ne waxtu julli yi moo gën a yaatu moo tax mu beral ko boppam sinon moom it ci la mënoon naa bu dugg fii mais comme waxtu julli déjà waxtu julli rek moom it daa rëy parce que ñoom it ay masalay boppam lañ moo tax laab yi nga gis benn bu ci nekk mu beral ko ay waxtu ay mbiram ngir ne ñooy tamit dañoo rëy ginnaaw laab yi nag waxtu yi ci seen bopp ñoo gën a yaatu moo tax mu beral ko kitaabul mawaqit dinañ ko gis insha allah mm-hmm. doog a indi ca kitaabul azan lay doog indi sax di wax naan nii la ñuy jullee nangam nangam et cetera ci yooyu lay doog a wax sax waxi koy julli nii ngay def mm-hmm. mais ba ci téere bii ñu nar a gis mm-hmm. kitaabul euh, euh, mawaqit du ci wax ni ñu julli ah waxtu yi rek la ci wax ak ngëneel yéeg nan lay demee.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 la femme commence à dire et que la femme puisse commencer à dire c'est lequel euh, Non, en fait, Shafi'i rahmatullah alayhim permettre ko euh, Maliki ak xanaa ak Hanafi dañoo wute seen biir ci question boobu. ceux qui ne connaissent pas ça, comment est-ce qu'ils comprennent le, le de, de Parce que si, si, si peut pas être une quand on regarde le hadith de Abu Juhaym, veut dire que. Je, je, en fait, la wax. a le mhm. euh, waaw mais xam nga hadith Sayyidat Aïcha bi radiyallahu ta'ala anha moom ni koy comprendre day simple mooy que euh, bi muy jaar ci kanamam boobu Sayyidat Aïcha radiyallahu anha dafa ne ja kër yi amuñu woon amuñu woon làmp d'ailleurs loolu la doon éviter moo tax mu daal di puus tëddee neneen ni boobaa ñoom noonu rek lañ koy noonu lañ koy fire maanaam ne dañuy tëdd parce que parce que taw yow tamit saatir day taxaw maanaam ak lu mënti xew yow maanaam mënoo koo lay contre ñoom xadis boobu ak lu mën a xew mënoo koo lay contre ñoom parce que saatir <laughs> day taxaw c'est-à-dire danaan da day yem benn place kon ce qui veut dire que ni euh, en fait question bi dañ leen ko waroon retourner maanaam yow lañ ko waroon retourner ne ko naka nga mën a jàppee loolu yow tamit maanaam du ñoom la ñu war a laaj question boobu parce que ñoom liñ jàpp mooy nekk satir dafa war a poser benn place te loolu day wane ne ñoom moo tax dañuy dañuy ñoom bu ñuy sukkandikoo dañ naan ah Sayyidat Aisha radiyallahu anha daf doon moytandiku ñoom foofu lañ koy dugal da doon moytandiku lañ koy dugal mais pas que da doon euh, dafa jàkkaarloo dafa voilà ñeneen ñi ci des ñoom li ñuy wax mooy ne am na benn moment bu muy jàkkaarloo moom am na benn moment bu mu nekkee <laughs> voilà ñoom loolu la ñeneen ñi loolu la ñuy wax et que da doon nelaw jamono jooju Sayyidat Aisha radiyallahu anha da doon nelaw nekkutoon ku romb ci période boobu da doon nelaw bi Yonent bi sallallahu alayhi di tàmbalee julli d'ailleurs moo tax suy suy kii la la koy la koy puus tànk bi pour mu mën julli pour mu mën sujjóot su paree mu tàllalaat tànk yi yooyu maanaam mbir mi day nekk rek kenn ku ci nekk ni ngay déggee mbir mi wallahu taala alam ak sayyidat Aïcha radiyallahu anha moom da doon nelaw dañ ko doon yee sax dafa mu julli witar <coughs> waaw uh-huh. comme elle ne couche pas du corps, par conséquent, euh, ça n'a pas d'impact. En tout cas, ça, ça, ne, ça ne casse pas la prière. Mais même si la souillure touche le corps, pourquoi ça casserait la prière puisque ça sort pas du corps donc, hmm? Sauvé. Euh, oui, parce que, parce que, que loolu. ma question, c'est pourquoi tu as précisé le fait que touchez parce que même day dugg ci taxaaratul xabas maanaam ci buntu sobe lay dugg est-ce que sobe day yàq koor maanaam day yàq julli wala déet ndax sobe bu laalee nit ki te fekk raxasu ko dindiwu ko day yàq julleem waaw wala déet ci masala boobu lay dugg parce que dindi sobe ndax dafa war wala warul est-ce que ci charte julli la bokk waaw wala déet ci masala boobu lay dugg te bu dee jumhur rahmatullah dañ koo boole ci liy yàq julli mooy sobe ndax lu tax parce que day yàq euh, parce que condition wu julli mooy nga laab ci toj mais nga laab ci sobe fuqaha u maliki rahmatullah ñoo ci yokk condition wu nga man ko nga fàttaliku ko ak nga man koo dindi ñeneen ci fuqaha u maliki rahmatullah alayhim yokk ci ne sax déedéet sunna mu akkada kese la ñoom ñoo wute seen biir ci masala ko sinon ñu ci des effectivement dañ ko boole ci li nga xamante ne moom mooy yàqu jul lu mooy euh, sobe bu dal si nit ki effectivement day yàqu julleem parce que day julliwaale ak sobe waaw waaw mais mais mais que ni euh, li gën a wóor mooy nga dindi ko quand même. voilà maanaam du ye uh-huh. voilà pour dindi ko ak yu mel noonu voilà. voilà du yàqu julli gi voilà. ah. ah mu àllaq ah mu àllaq mooy xadis boo xamante ne euh, dafa am maanaam début wu càllale gi kenn euh, tudd ko ci jeexatalu càllale gi rek lañ tudd bu tàmbalee ci début ci ci ci euh, même bu dee benn nit la ñu tëb sax mu àllaq lay tudd. mooy lu ñu lonk mooy lu ñu lonk yow maanaam yegsiwul ba ci yow maanaam yow jëloo ne man diw nee na kii diw nee na diw comme ñun bu ne yenente bi nee na sallallahu alayhi wasallam loolu la bu ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu nee na yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na loolu mu àllaq la maanaam mu àllaq mooy lépp loo xamante ne euh, tey bu ñu taxaw daal imaamul Buxaari nee na Musanna nee na nangam nee na rahmatullahi alayhi loolu mu àllax la maanaam mu àllaq mooy lépp loo xam xamante ne intermédiaire bi yow ci à partir de kii wax ci à partir de moom ci la amee lu dog ci la amee dog-dog ci la amee interruption à partir de moom ci la amee interruption boobaa même bu dee li ci tegu jokkaloo na loolu la ñu tuddee mu àllaq wallahu taala non non non non maanaam loolu day gën a dëgëral mbir mi rek lañ wax daf ko dëgëral kese mais wér na. Omar ibn Hafsa dafa soloo ci baayam lu mu soloo ci baayam lu wér la maanaam c'était juste pour dire que ni. Euh, bu solowee ci baayam mooy li mu soloo ci moom wér na non mooy dara du yàq julli hmm. waaw léegi Ah, non donc c'est pas le hadith qui est le non li ma doon wax foofu mooy voilà maanaam non attention dama ne wax ji le fait mu bëri ay mawquf maanaam ay saxaaba radiyallahu ñoo xamante ne ñoom ñoo wax ne lii hadith maanaam ñoom ñoo ko wax di ko nettali saxaaba yi radiyallahu anhum dafa bokkoon ci seeni caractéristiques comme ni ñu ko gisee daa iman ci suñu hadith yi ñuy romb mooy du ñuy waxee ñoom tamit seen bànneexu bakkan donc bu buñ leen gisee ñoom ñu bëri ñuy wax ne dara du yàqu julli mën nañoo njort ne ci yenent bi la jóge sallallahu alayhi wa sallam amma xadis bi moom ci jëmmi boppam imam az-Zuhri rahimahullahu taala lañ laaj ndax dara dana yàqu julli mu ne déedéet mu layee xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu anha parce que loolu bu doon am na lu yàqu julli loolu dana yàqu julli bu doon am na lu yàqu julli sayyidat Aisha jigéen la euh, daf koo dafa romb dafa jóge nii jaar tëddee ne tàllalu bu buy julli tànkam yi day lemu ak ñëwaat bu doon am na ba pare yonent bi sallallahu doon na ko ko bas ak yeneen yi maanaam condition yu yëpp daje fa bu doon am na lu yàq julli ci loolu yëpp kon dana yàq jullem amma liñ doon wax nag ci ne euh, loolu day maanaam imaam al-Bukhari rahimahullah waxul ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ngir ne xadis wéru ci waaye càll yi bëri yi buñ ko boolee ak le fait que mawquuf yi dëgër ba pare ñu bëri loolu day daal di tegtale ne maanaam day tax ñu mën a jàpp ne loolu kat yenent bi sallallahu alayhi kon moo ko wax voilà donte mënuñu cee dogu waaye dana tax ñu war ko mën a jàpp te euh, ala kulli xaal yenent bi sallallahu alayhi jàngale na maanaa bi parce que su ko jàngale wutoon saxaaba yi radiyallahu anhum du ñu bërindoon ñu koy waxee noonu ba pare imam az-Zuhri rahimahullah bi nga xam ne moo soloo xadis bi te dañuy wax ne ar-rawi adra bi ma rawa ki xam ne mooy ki soloo xadis moom moo gën a xam li mu soloo te noonu mu soloowee xadis bi li mu tegtaloowee ci xadis bi mooy ne julli dara du ko yàq kon loolu yëpp day day day tegtale ne day day day day tegtale maanaam ne même bu mënta dogu ci ne yeneen bi sallallahu alayhi wax na ko